أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun qadir sadaqa allahu al-azim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 maanaam buntu bu fekkente ne jigéen ji dafa gis mbërëk gisoon ci xadiis sayyidatu ummu salamata radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne doomam zaynab bint abi salama radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ko soloo ci bu ñëwoon ci kër yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko laaj ndax jigéen bu fekkente ne dafa gént Euh, di nekk ànd ak borom këram ndax booba dana euh, am benn xeetu cangaay goo xamante ne dana tegu ci kawam yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko naam iza ra'atil ma waaw su fekkente gis na ndox loolu gisoon nañ ci xadis gisoon nañ ci buntu baabu ara araqil junubi wa anna al muslima la yanjus buntu euh, ñaq aji am ki amay janaaba ak it ci ne ki nga xamante ne moom mooy jullit bi moom du sobewu gisoon nañ ci xaj ci buntu boobu xadis bu sayyidina abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa gisu woon dafa ame woon janaaba mu daal di rocceeku fekk mu nekkoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la daje woon ak moom ci benn ci mbeddu madinatul munawwara yi ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam bi mu dellu see bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayna kunta ya aba hurayra radiyallahu taala anhu te gis nañ ci beneen riwaaya da def ne ko ayna kunta ya aba hir maanaam fan nga nekkoon yow sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne ko dama amee woon janaaba te bëgg mu woon jotaa yow ak fekk man dama nekk ci xaal boo xamante ne aw ma laab yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko subhaanallah inna al la yandus gàcce ngàllama buur yàlla maa ngi seede màggaayug borom bi subhaanahu wa taala ne dayak mat nekk na ci moom ci denc ki nga xamante ne moom la denc mboolem loo xam ne xeetu wàññeeku la ki nga xamante ne moom mooy aji gëm maanaam jullit bi moom du sobewu gisoon nañ euh, ne te gisoon nañ ci tamit li nga xam ne moo nekkoon a tey jullit bi nga xamante médd maanaam maanaam jullit bu génn àdduna moo xam ni ngi dund wala dafa génn àdduna naka noonu atte yéeféer bi te loolu gis nañ ni kon sobe gi nga xamante ne moom la ñu wax ci sobe kéeféer gi comme li alquran wax nan innamal mushrikina najas li wér ba war mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy way ñoom ay sobe lañ njëw yéeféer yi ñoom waaye way bokkaale yi ñoom ay sobe loolu aaya boobu dafay tegtale mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi kon sobe googu sobe maanaam moom moo tax ñuy wax waaye du sobe jëmm comme li nga xamante ne gisoon nañ ko ci baabul kitaabul wudu naka noonu fi mu toll fii gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi ñu gisoon nañ tamit baabun al junubu yaxruju wa yamshi fi suuqi wa ghayrihi gisoon nañ ni tamit buntu bi nga xam ne mooy wax ne aki amee janaaba man naa génn di dox ci mbedd mi maam di dox ci dem ci jaba ak ci feneen fu dul foofa maanaam di dox ay soxlaam di def ay yeneeni xeeti mbir yoo xamante ne euh, maanaam euh, am ci cangaayal farata du ca charte naka noonu euh, am ci njàpp du ca charte donte kon jàppwul lépp yooyu yëpp mën na koo def gisoon nañ ci asaru imam Ata ibn Abi Rabah bi rahimahullah te waxoon nañ ne la imam Abdurrazzaq moo ko solo ci moom Sanaani rahimahullah mu jële ko ci al-imam ibn Jurayj euh, moom mu jële ko ci Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala gisoon nañ tamit xadiis sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xam ne dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wër ci soxnaam yi ci génn guddi fekk mu maanaam bis boobu fekk ñoom juróom-ñeent lañ woon maanaam bu boobaa ñu gis ne doon na jóge ci kër dem ci beneen kër te terewut loola mu daal di euh, maanaam daanul daanul daanul sangu farata ci diggante bi loolu lépp dafay tegtale ne tamit maam day tegtale tamit ne nit ki am na droit maanaam jote ak soxnaam ba bu bëggee jotewaat ak moom feek julli jotut te du sangu farata te du itam jàpp loolu tamit du jàppandi la waaye nag mu jàpp moom mooy li nga xamante ne moom moo gën loolu euh, niki noonu su bëggee nelaw tamit loolu moom moo gën comme niñ koy gisee insha allah gisoon nañ tamit xadis sayyidina abu hurayrata bi radiyallahu taala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama dajewaateeg moom bamu ne ko subhaanallah ya abahir inna al la yanjus ñu gàcc nga allaama buur yàlla yow abahir nekke li moom mooy aji gëm ji moom du sobew gisoon nañ ci tamit buntu kaynuunatil junubi fil bayt iza tawadda qabla an yaxtasil maanaam ne ki nga xamante ne dafa amee janaaba mën naa nekk ci biir kër gi bi maanaam mën na faa nekk dox fa lépp loo xamante ne daf koy faral di def ci biir këram su fekkente ne jàpp na lu jiitu muy daal di sangu cangaayal farata gisoon nañ ci xadis sayyidati Aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne lañ ko laajoon ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana tëdd maanaam ah, dana dana tëdd ah, fekk dafa amee janaaba dana nelaw yenente bi sallallahu mu ne ko waaw mu ne naam wa yatawadda waaw waaye nag day jàpp de maanaam loolu comme niñ ko gisee ne loolu moom mooy li baax loolu li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci bunt bi ci tegu ci baabu nawmil junubi xamante ne dañu sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo laajoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayarqadu ah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub ndax kenn ci ñun dana tëdd nelaw te fekk dafa amee janaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko naam iza tawadda ahadu ahadukum falyarqud wa junub waaw su fekkente ne kenn ci yéen dafa daal di dafay euh, dafay dafay dafa jàpp mën naa daal di nelaw fekk mu amee janaaba gisoon nañ ci tamit baabul junubi yatawadda'u summa yanaam euh, wala boog foofu la ñu war a gis hmm. boobu la ñu war a gis maanaam baabu buntu al bi nga xamante ne moom moo amee janaaba yatawaddau dafay daal di euh, jàpp suma topp yanaamu mu daal di nelaw loolu tamit wax la joo xamante ne buñ ko xoolee ma maanaam moom bunt bii weesu dañoo jege wantoo maanaam bunt bii weesu dafay wax ne ki nga xamante ne moom mooy moom li mu bugg li ko li ko taxoon a jóg moom mooy ki nga xamante ne dafa amee janaaba naka lay nelawee léegi nag fii nag muy wax ne maanaam fii ni ki amee janaaba dafa war a jàpp topp mu doog a nelaw maanaam këni euh, saa yoo xamante ne dafa amee janaaba dafa war a jóg dem bu waree jàpp bu waree nelaw dafay daadi di euh, jàpp te jàpp googu noonu bokkul ak jàpp gi nga xamante ne maanaam moom lañ doon wax ci ginnaaw ngir ne ca gannaaw maanaam yeneen bunt yi njàpp gi nga xamante ne moom lañ ci doon wax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wuute ndax njàpp loola njàppal lugawi la wala njàpp shar'i la maanaam ndax al wudu'u lughawi la wala al wudu'u shar'i la maanaam moom mooy al lughawi maanaam làkkat yi mooy ñoom bu ñu waxee euh, dañuy jàpp ñoom mën nañ mën nañ koo wax fekk liñ ci jublu mooy raxasu waaye amma ci sharia maanaam li nga xam ne moom la ñuy wax jàpp mooy jaamu yàlla bi nga xam ne moom la ñu xam maanaam kon bu boobaa loolu boroom xam-xam yi wuute giñ ci wuute nag moo tax mu daal di sampat bunt bii ngir mën a leeral ne maanaam buntu yee yiñ ci doon traité njàpp googu njàpp shar'i la waaye du njàpp lugawi kese ngir ne euh, li nga xam ne moom la ñu yoonal mooy ne su fekkente ne nit ki dafa amee janaaba bu bëggee tëdd nelaw dafa wala boobu mu bëgg lekk wala yu mel noonu dafay raxas d'abord li nga xamante ne moom mooy lii mooy mooy mooy mooy mooy day raxas fi nga xamante li nga xamante ne moom moo takk ci moom ak lépp loo xamante ne janaaba bi laal na ko bu boobaa su ko raxasee mu daal di jàpp bu jàppoo nag bu boobaa ci lay daal di doog a tëddee nelaw loolu nag ngir leeral masala boobu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi donte ci zahir nii day mel ne maanaam bunt bii weesu ak bii ni benn la fekk nag daf la bëgg a leeralal rek ne la njàpp gi ñuy wax fële maanaam du rek raxasu kese maanaam waaye liñ ci jublu moom mooy euh, jàpp bi nga xam ne moom mooy bi sharia di wax jàpp loolu moom moo tax mu daal di koy indi mu ne qaala haddasanaa bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Yahya ibn Bukayr te moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullah moom dàkkantalam comme niñ ko gise woon mooy Abu Zakariya al-Misri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon ki nga xamante ne moom moo nekkoon moo moo moo daan ànd ak imam Layth ibn Sa'd mm-hmm. nekkoon ci ci këram jëlloo woon ak këru ci euh, imam Layth mm-hmm. ca Misra mu nekkoon ki nga xamante ne dafa gënoon a takkook moom te solo ci moom lu baree baree bare moom li mu solo ci imam Layth rahimahullah ànd ak ne maanaam dafa takkoo woon ak moom jàngee ci moom lu baree baree bare euh, nekkoon tamit koo xam ne siqa la ku wóor la ku dëgër la Euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci saxiixam bi jole na ci moom lu bari jëlee na ci moom cent soixante-dix-huit xadis imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala jëlee na ci moom maanaam solo na ci moom waaye dafa am intermédiaire waaye ñaari xadis kefe la imam Muslim solowee ci ci imam Yahya ibn Bukayr bi rahimahullah imaam Ibn Maaja moom solo na ci moom tamit ci intermédiaire ñetti xadis amma imaam at-Tirmidhi rahimahullah moom wul ci moom xadis waaye tudd na tudd na ko mais maanaam Yahya ibn Bukayr day xadis bii solo na ko ci al-Layth ibn Sa'd xadis bu mel nii waaye euh, indiwu ko xam ngeen imaam at-Tirmidhi rahimahullah day faral def naan wafil baabi maanaam bu naan wafil baabi nangam ci loolu ci yooyu la ko tudd mm-hmm. te benn yoon la ko tudd waaye amma ki nga xamante ne waaye solowul ci moom. kon ñu gis ne imaam al-Bukhari moo solo ci moom directement imaam euh, Muslim solo na ci moom waaye dafa am intermédiaire niki noonu euh, imaam Ibn Maaja rahimahullah kon imaam Abu Dawud imaam an-Nasa imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ñoom ñi solo wuñ ci moom rahmatullah alayhi mu ne qaala haddathana al-Layth te moom mooy al-Layth euh, ibn Sa'd mooy Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullah dàkkantalam nekkoon Abul Harith moom mi ngi gane adduna tamit 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mi ngi génn adduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu maanaam ak jotaay yi ko ji yi ko jiitu ne imaamu al-Bukhari imaamu Maalik moom maanaam ñoom ñaar ñoo bokk at biñ juddu waaye ñoom bokkuñu maanaam imaam moom moo jiitoo imaamu Maalik ñeenti at rahimahullah rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñoo nekkoon tamit waa maanaam kàngam waa Madina yi maanaam ci seen jamono waaye gannaaw ga imam Layth dafa dem dëkk ji Misra bu doonte moom foofu la ganee adduna Misra ki Qalqashanda foofu la ganee adduna rahimahullah waaye dafa dëkkoon Madina nekkoon fa tamit doon fa jàng jàng ci maanaam sëriñ su mag safane mm-hmm. euh, tibbee fa xam-xam bu bare bare bare nekk borom xam-xam bu mag a mag ba nga xamante ne imam Shafi'i rahimahullahu taala daf doon wax naan sax Layth moom moo ëppoon fiq xam-xam fiq ko imaamu Malik mm-hmm. waaye nag cër bi moom borom bi subhaanahu wa taala Malik la ko beraloon mm-hmm. mu ne an Ubaydullah moom moom xadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ubaydullah te moom mooy Ubaydullah ibn Abi Ja'far al-Qurashi rahimahullah moom tamit waa Misra la comme Yahya ibn Bukayr ak imam Layth ibn Sa'd dasantalam moom moo nekkoon Abu Bakr mi ngi gën a adduna soixantième année mi ngi génn adduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ci kutubu sitta euh, donte ñi nga xamante ne maanaam euh, imam Abu Hatim ar-Razi dafa wax ne siqa la donte am na ñoo xamante ne seenu dëgg maanaam seedeel gi ñu seede ci ak dëgëram dafa des maanaam am na ñoo lay laysa bi qawi ay laysa bihi ba's ay xeetu wax yooyu noonu tamit dañ ko ko waxal euh, rahimahullahu taala waaye al imam boole na ko ci siqaatu taabii taabii rahimahullah imam al-Ijli tamit nee na siqa la euh, moo tax al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bi mu boolee yëpp maanaam xool kenn ku ci nekk lañ wax ci moom dafa mujj rek ne moom it siqa rahimahullahu ta'ala euh, dégg nga mu ne donte imam ahmad ibn hanbal nee na euh, ku woyof la waaye li nga xamante ne moom mooy lay bi dëgëral ne maanaam moom siqa mooy ne waa saxeex yi dañoo solo ay xadiisam loolu lay la woo xamante ne day dëgërël ne moom mii siqa la te ñeneen ñi nga xamante ne tamit euh, ñi wax ne siqa tamit ñoom ñu ñu dëgër lañu mu ne an muhammad ibn abdurrahman te moom mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn Khuwaylid eh, di maanaam di waa ci bokk ci waa Banu Asad maanaam mooy waa kër Sayyidat Khadija ñoom Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñooy waa Banu Asad maanaam moom mii nga xam ne moom mooy kon eh, moom Abul Aswad la tudd rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna eh, ci année cent trente ci cent trente-septième année am na ñu ne sax cent dix-septième année ci la génn adduna rahimahullah moom tamit euh, moom waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom tamit waa xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Urwa moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwab ibnu Xuwaylid ibnu asad maanaam ñoom ñii ay mbokk lañ ñoom ñooy waa banu Asad euh, radiyallahu ta'ala anil jami' moom mooy abu abdullah da almadani dàqanta moom mu gane adduna ci euh, vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna ci quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko waxe woon mu nekk sëriñ bu mag nekk kilifa gu mag bokk ci taabi'i taabi'i mu ne an aishata muy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha di at bintu at siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'a moom moom sayyidat Aisha radiyallahu anha nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko ñagal muy doomu sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu di ki nga xamante ne moom mooy xaritu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy ndeyu jullit ñi dakkantalam nekk ummu Abdullah ngir nekk ko ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee mi ngi génn àdduna ci cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa wa sallam li nga xamante ne moom mooy musnadam moom mooy deux mille deux cent dix muttafaqun alayhi nekk 174 xadis imam al-Bukhari wéetoo ci 54 xadis imam Muslim wéetoo ci 69 xadis moom mu ne annaha qaalat moom nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza araada saayu nammee an yanaama di nelaw wa huwa fekk moom junubun dafa amee janaaba gasala daf daan raxas farjahu pëyam maanaam nga gis ne kon fii gën na leeral naka la njàppali di deme mooy lii muy njëkk a def moom mooy day raxas pëyam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngir ne eh, li ko waral maanaam moom mooy ne janaaba bi li koy waral ñaar yooyu la moom mooy soit dafay fekk ne dafay maanaam lii waral janaaba ñaar la mooy nit ki jote ak soxnaam wala mu gént am lu génnee ci moom su fekkente ne dafa jote ak soxnaam bu boobaa loolu moom kaawu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la waaye tëdd nelaw gént loolu da doonul woon dal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bu fekkente ne dafa daan gis janaaba mu ne kon da daan raxas pëyam wa yatawadda'u bu ko defee ab mu daal di jàpp lis salaat ñeel julli maanaam jàpp gi nga xamante ne moom la ñuy jàpp ngir mën a julli mën ci jullee bu boobaa mu daal di leer ne képp koo xamante ne da nga wax ne maanaam ci euh, salaf yi ne euh, al wudu lughawi moo tax ñuy wax boobaa xadis bi day daal di nekk lay woo xamante ne day daal di dindi bépp loo lépp loo xam ne lënt lënt la ci mbir mi maanaam ñu daal di xam ne kon njàpp gi nga xamante ne moom mooy tax ñuy wax mooy loola donte ñëw na ci sunanu imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay bi weesu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan maanaam am na janaaba mu tëdd te laalu ndox ah, te loolu ah, bu amee ah, loolu li muy tekki ñaari la mën a tekki moom mooy sanguwul sangaayal farata wala boog mu mën a tekki ne jàppuwul waaye loola day wane ne kon jàpp lii du nekk loo xamante ne du du du farata maanaam te loolu moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëgëral euh, rahmatullahi alal jamii euh, kon xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ci deux cent quatre-vingt-sixième xadis Euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon te taxrij bi foofu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayya haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy al-Minqari at-Tabuzaki al-Haafiz rahimahullahu taala Abu Salamata nekk dàqantala muy Abu Salamata at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu taala mu gën a ci turam mooy Muusaa ibn Ismaa'iil moom euh, rahimahullahu taala mi ngi génn adduna ci weeru rajab ci deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rek ñoom ñoo solo ci moom directement ñi ci des ñëpp muy waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire dafa am ku dox seen diggante ak moom rahimahullah mu ne qaala haddathana Juwayriya te moom mooy Juwayriyat ibn Asma ibn Abid ibn euh, ibn Makhariq ad-Dab'i rahimahullahu ta'ala euh, am na nag ñuy wax ibn Mikhraq waaye li gën a dëgër moom comme mooy li comme li imam az-Zahabi wax rahimahullahu ta'ala moom mooy ibn Makhariq ad-Dab'i rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekkoon Abu Makhariq wala boog Abu Asma euh, wala boog Abu Mikhraq Euh, borom xam-xam yi rahmatullah euh, wax yooyu yëpp maanaam tuddal nañ ko ko ci ay dàkkantalam rahima rahimahullah moom nag boo ko déggee Juwayriya sa xel amaan na mën naa dem ci ne jigéen la waaye li nga xam ne moom mooy li wér moom mooy moom maanaam maanaam góor la Juwayriya ibn Asma arah ibn Ubayd euh, nekk borom xam-xam hadith bu mag nekk koo xamante ne borom xam-xamu fiqh la tamit rahimahullah nekk tamit basari Euh, jàngee na solo na ci euh, Naafi' al-Umari ak euh, al imaam Ibn Shihab az-Zuhri ak ki nga xamante ne moom la daan àndal lu bare bare bari ci jamono jooju muy imaamu Malik ibn Anas rahimahu rahmatullahi ala al-jami' ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo moom moom mooy doomi mbokkam bi muy Abdullah ibn Muhammad ibn Asma moom mooy Juwayriya ibn Asma doomu Muhammad ibn Muhammad ibn moom frère la doomam bi nag muy Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ak Sa'id ibn Amir ad-Daba'i uh, ak ñu ko mel ne Abul Walid at-Tayalisi nga xam ne ñoom sëriñu ñoom ay imaamul Bukhari la ak ay Hajjaj ibn Minhal ak imaam Musaddad ibn Musarhad rahmatullahi ala al-jami' ak ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp solo nañ ci moom moom mi ngi génn adduna cent soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al Bukhari ak imaamu Muslim rahmatullahi alayhima dañuy layee ay xadiisam moom euh, imaam al Bukhari ak imaam moo tax ay xadiisam ñu ngi ci imaam al ñu ngi ci ñaari saxiix bu imaam al Bukhari ak bu imaamu Muslim imaam Abu Dawud ak imaam an-Nasa'i tamit solo nañ ay xadiisam amma imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ñoom ñoo solowul ay xadiisam rahmatullahi ala al jamii' mu ne an Naafi' moom mooy mawla ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' mm-hmm. dakkantaam nekkoon Abu Abdullah mu génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. nekkoon tamit imaamu waa Madina nekk siqatun xaafiz ba pare nekk faqihun muhaddis maanaam nga xam te ne uh, imaam la bu mag rahimahullahu ta'ala di sëriñ imaam Maalik comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci suñu jotaay bi wees wallahi alhamdu wal minna mu ne an Abdullahi te moom mooy Abdullahi Ibn Omar Ibn al-Khattab eh, Ibn Nufayl Ibn Abdul Uzza Ibn Rayah Ibn Abdullahi Ibn Qurt Ibn Razah Ibn Adi Ibn Kaab maanaam foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom ñetteelu maamam comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu dàkkantalam nekkoon Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ñuy gën a siiwee ci turam bi naan ibnu Umar rahimahu radiyallahu euh, ta'ala anhu moom mi ngi musnadam mooy deux mille six cent trente hadith la yoo xamante ne euh, muttafaqun alayhi cent soixante-huit la imam al-Bukhari wéetoo na quatre-vingt-un hadith ci ay haditham imaamu Muslim wéetoo trente et un hadith ci ay haditham rahimahullahu taala mu ne qaala nee na istaftah sakku na ak ubbee maanaam loolu moom mooy istifta mooy sàkku nag ubbee maanaam mooy fatwa te bu boobaa dañuy gis ne euh, hadith bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu bi nga xamante ne moom la wax ne anna Umar ibn al-Khattab sa'ala rasul rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ne sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu euh, laaj na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa te moom Seydina Omar ibn Khattab moom mooy baayu ak Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma waxoon nañ ne maanaam lii dafa fekk ne aman na dafa fekk woon jotaay bi lool moom moo tax muy bokk ci ñu koy boole ci musnadu Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom Seydina Omar moom mooy ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ko xamee mi ngi génn adduna ci Zulhijja ci vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi gane adduna quarante quarante ans ah, ah, avant gàddaay gi quarante ans avant gàddaay gi ci la gane adduna génn adduna vingt-troisième année dund jëmmi ak yi yenn ci bi sallallahu alayhi dund mooy soixante-trois ans euh, moom musnadam yëpp cinq cent trente-neuf euh, hadith la euh, mi ngi muttafaqun alayhi vingt-six la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo ci 34 imam Muslim wéetoo ci 21 hadith moom imam Seydina Abdou Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala mu ne laaj na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan ayanaamu ndax dana nelaw ahaduna kenn ci ñun wa huwa fekk moom junubun dafa amee janaaba qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naam waaw idha tawadda'a su na ne dafa jàpp maanaam ñu xam nekkoon jàpp lii moom mooy jàpp li nga xamante ne moom la ñu war a jàpp bu fekkente ne dañuy euh, dañuy julli. loolu yëpp dafay def ko indiwaat mu indiwaat xadis bi fii ngir leeral ne njàpp gi nga xamante ne moom la ñuy wax te ci cosaan suñ ko waxee njàpp ngir mën a julli moom moo tax ñuy wax te it loolu moom mooy ne euh, mooy masala la boo xam ne maanaam daanaka masala usuliyya la maanaam moom mooy euh, su fekkente ne mbir mi dafa taxaw di jañante ci diggante xaqiqa maanaam boo xamante ne xaqiqa lugawi la wala xaqiqa urfi la wala xaqiqa shar'i la dañuy yóbbu mbir mi ci xaqiqa shar'i maanaam ngir ne euh, xaqaa'iq yi maanaam mooy li ñuy mbir mi dëgg-dëgg maanaam ñett maanaam ay mbir la day wuute maanaam bu fekkente ne bërëb mbir dafa tudd par exemple ñu ne wudu mooy njàpp njàpp li nga xamante ne moom la ko wolof maanaam moom la ko arab di wax al wudu moom moom mooy masalan raxasu dégg nga loolu moom mooy xaqiqa lugawi bi xaqiqa shar'i bi nekk njàpp nekk nekk jaamu yàlla bi ñuy def léegi bu boobaa su benn ay alquran ñëwee wax ba watu wax ba tudd njàpp wala boog ab xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw tudd njàpp dañuy jël wax ji ñu yóbbu ko ci xaqiqa shar'iyya ndax ne moo tax nga xaqiqatu shar'iyya muqaddamatun ala al xaqiqatul urfiyya te xaqiqatul urfiyya tamit muqaddamatun ala al xaqiqatul lughawiyya maanaam euh, moo tax ci wàllu làkk dafa am maanaam tey bu fekkente ne dañoo ñëw ne euh, euh, mbir moo xamante ne dañ naan euh, mënef na koo tudd maanaam mbir moo xamante ne làkk dafa am nu mu koy tudde nit ñi am nu mu koy tudde charia am nu mu koy tudde bu ñu ñëwee indi texte bi dañu koy njëkk yóbbu d'abord ci charia sens bi mu ko jox bu ñu jugee ci sens bi ko charia jox te ñu xam ne du loolu ñu doog ko yóbbu ci sens bi nga xam ne moom lañ ko xamee ci ci nit ñi bu buñ ko jëlee foofu ñu doo ko yóbbu ci sens beneen bi comme par exemple al loolu gisoon nañ ko ne al-gha'ib mooy wanag mooy waaye ci lugha moom mooy bërëb bi nga xamante ne dafa suufee bu fekkente ne dañuy wax ku boo demee ci ba maanaam jubluwuñ ci dem ci bërëb bu suufee li muy tekki moom mooy maanaam nit ki bu demee àll maanaam bu fajee aajoom loolu lim ciy jublu maanaam ngir ne xaqiqa wi bi dafa mujj dem ba toxu ba mujj nekk xaqiqa urfi na voilà loolu maanaam soo ko xàmmee loolu topp ko ci lu ne waaye boo jàppee règle bi ne xaqiqatu shar'iyya moom lañ jiital ci kaw xaqiqatu lugal xaqiqatu urfiyya xaqiqatu urfiyya moom lañ jiital ci kaw xaqiqatu shar'iyya maanaam loolu moom mooy maanaawu xadiis bi maanaam te loolu euh, lay leeral ci ne buñ ko waxee na nga jàpp loolu Euh, mu ne kon euh, hadith bi insha allahu taala maam gisoon nañ ko ci hadith te moom mooy bii di ñëw muy hadith deux cent quatre vingt mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullahu taala euh, muy Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi thumma al-Misri rahimahullah moom kon waa Dimashq moom mooy seen cosaan mu dem dëkk woon Tunis waaye gannaaw ga mu nekk waa Misra rahimahullahu ta'ala mi ngi génn amuy mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk taalibe imaamu Maalik comme niñ ko xamee woon dëkkoon na jamono ay jamono ci Madinatu Munawwara toog fa ba jàng ci Muwatta ci imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala moom imam al-Bukhari moom moo solo ci moom loolu waxoon nañ ko ne imam al-Bukhari dong moom moo solo moom amma imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak an ñoom dañoo solo moom ci intermédiaire te bëriwuñ xadiis yu ñu solowee moom amma imam al-Bukhari nag solo ci moom lu baree baree bare rahimahullahu ta'ala euh, euh, kon euh, mu ne qaala axbarana Malik muy ta'ala muy Abu Abdullah mooy dàqantalam moom itam mi ngi génn adduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme imam al-Layth niñ ko waxe woon génn adduna ci 179e année ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne moom tamit euh, euh, mazhabam mi ngi fi ba léegi mooy mazhabu euh, bi nga xamante ne bokk na ci mazhab yi ñu gën a yi ñu gën bi jëfandikoo rawatina. ci lépp loo xam te ne dafa nekk Afrique du Nord Afrique du Nord ak Afrique de l'Ouest foofu moom moo fa gën a bari te daanaka moom rek ko fa nekk euh, moom kon maanaam Maghreb bi ak euh, ak euh, ak gox sunu gox yi ñun waaw ci Sahara bi ci voilà Afrique occidentale voilà waaw voilà Afrique occidentale dégg nga hmm. moom mooy ak France tamit France bari na fi lool maanaam Europe waaw eurofiit mazhabam bari na fi lool dégg nga moom mooy euh, imaamu Malik kon moom mooy Malik ibn Anas rahimahullah moom ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta an Abdullahi ibn Dinar rahimahullahu taala moom mooy Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu taala daqantam nekkoon Abu Abdurrahman moom waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam mu nekkoon koo xamante ne jaam la boo xam ne sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko goreloon moo tax euh, moom euh, dégg na xadis ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ak sayyidina Anas ibn Malik ak euh, Souleymane ibn Yasar maanaam ñooñu ay saxaaba lañ Souleymane ibn Yasar moom taabi'i ak Abu Salih as-Samman ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy kibaaru taabi'i rahmatullahi ala al amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solowee ci moom lu bari moom comme imaamu Malik fii ku mel ni imam Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj rahimahullah ak Sufyan ibn Sa'id ath ku mel ni uh, Warqa ibn Umar ak Sulayman ibn Bilal ak Abdurrahman ibn Abdullah maanaam muy doomam Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar ak Isma'il ibn Ja'far ak Sufyan ibn Uyayna ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' uh, moom uh, bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee moom mooy moom moo wiitu moom kese xadis bi nga xam ne moom moo la sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala solo ci Yonent bi alayhi wa sallam ne nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an bay'il walaa'i wa an hibatihi maanaam xadis boobu euh, nga xam ne muttafaqun alayhi la imaam al-Bukhari imaam Muslim solo na ko inshaa Allah daañu ko gis euh, boobu xadis Abdullah ibn Dinar moom rek moo ko solo loolu bokk na ci ni mu ràññee ko Abdullah ndax moom mooy ma la Yonent bi sallallahu alayhi day tere. ku jaay li nga xam ne moom mooy alwala mooy lien euh, lien de parenté bi wala boog euh, lien d'alliance bi nga xamante ne moom mooy am ci diggante jaam bi ak ki mu goreel wala boog jaam ki goreel ak kamu ak ka ko goreel maanaam ki bi ak kañu ak ka ko goreel maanaam diggante boobu lien boobu nga xamante ne day waral ba bu génnee àdduna donnoo donnante mën a am ak yu mel noonu loolu dañuy dañuy tere ku ko jaay maanaam dafa xaraam nga jaay ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam day dafa tere ku ko jaay maanaam tey mënuma ñëw ne sama statut wu le fait ñu nekk ay ay ay ay ay ay alliés maanaam alliance boobu am suñu diggante statut boobu laa la bëggoon a jaay ñaata lay jaar wala moom laa bëggoon a jënd sa bos bi laa bëggoon a jënd ñaata lay jaar loolu dafa xaram loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy nga maye ko dafa xaram maanaam mënu koo jaay mënu koo maye Euh, loolu moom moo tax yi nga xamante ne dafa am ay mbir yoo xamante ne mënoo koo jaay niki noonu mënoo koo maye loolu ci la bokk yaramu nit ci la bokk yaramu nit kenn mënu koo jaay mënu koo maye itam maanaam mënuma baax a baax a baax ba ne sama sama sa sa sama sama sama rein bi wala sama euh, xol bi ak yooyu moom fi mu maye naa ko loolu mënta ne mm-hmm. ndax mu ma ko ba koy maye alliance bi noonu la mel. ak yeneen yi nga xamante ne mu ne comme par exemple euh, euh, euh, kii bi tamit mënu koo jaay mënu ma koo maye mun maanaam mun naa ko maye mais mënu ko jaay am na yoo xam ne mën naa ko maye mais mënu ma ko jaay mooy lu demee nekke tëbu tëbum fas wala tëbum xarab loolu mëneef na koo maye waaye mëneef koo jaay voilà dégg nga Euh, liñ ci namoon daal moom mooy moom moo ko wéetoo rahimahullahu taala euh, euh, moom al soloo na soloo na ci lu tolloog ñaar téeméeri xadis rahimahullahu taala al imam ibn al asir dafa ne moom cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la génn adduna te imam eh, az-Zahabi rahimahullahu taala nee na cent vingt-septième année ci la génn àdduna ñaare nag suñuy faral di wax naan diw nangam maanaam bu borom xam-xam yu wuutee ci génn àdduna eh, dañuy tànn wax ji nga xam ne moom la imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala voilà ñaare moom la ñuy faral di tànn moo tax la la dañuy na sàngam la génn àdduna donte am na ñeneen ñu wax leneen mm-hmm. voilà waaye ñaare bi moom a zahabi yi tëral ñaare boobu lañuy ñuy faral di di di di di di di mhm. euh, kon kooku moom mooy Abdullah ibn Dinar moom ci siqaat yu mag yi la bokk rahimahullahu taala an Abdullah ibn Umar ibn al gisoon nañ ko léegi radiyallahu taala annahu qaala neen zakara tudduna Umar Umar maanaam sayyidina li sallallahu alayhi wa sallam annahu nako moom kat tusibuhu lal na ko al janaabatu janaaba lii tamit dañ ci xamee ni léeg-léeg am na yenn laaj yoo xamante ne nit ki mën na koo laaj fekk doomam ne fi loolu aayul beneen bi ci def moom mooy ne doom ji mën nay nettali loo xamante ne ci lu concerné ci mbiru baay bi la donte yu nii la su fekkente ne am njàngale moo ko tax a jóg mm-hmm. loolu tamit aayut ndax mi ngi nii sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab mi ngi nii di nettali naan baayam dafa gisoon janaaba ak yu mel noonu te loolu dara nekku ci euh, voilà dégg nga <laughs> mu ne mu ne mu ne waaye nag dara minal layli ci guddi gi ci guddi gi la ko dal mu ne fa mu wax la woo ñeel ko rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko tawadda jàppul waghsil te nga raxas nga raxas itam zakaraka sa sakar suma topp nam na nga nelaw maanaam fii ñetti mbir la tudd maanaam moom mooy njàpp gi la sakar gi te moom mooy fële farj après nelaw moom mooy ñetteel bi maanaam nga gis ne euh, bu fekkente ne ci diggante jàpp ak raxas sakar gi kooku amul ordre amul ordre euh, ngir ne bu fekkente ne nit ki mën na mën na jàpp parce que njàpp loolu laal sakar du ko toj moo xam ci ñi nga xamante ne laal sakar day toj njàpp ak ci ñi nga xamante ne laal sakar du toj njàpp ci ñaar ñëpp njàpp loolu jëmmi njàpp loolu laal sakar du ko toj njàpp loolu ngelawal du ko toj dara du ko yàq non njàpp loolu dara du ko yàq waaw contrairement ak su fekkente ne njàpp maanaam euh, euh, waaye mënoo cee def dara itam de mënoo cee julli mënoo cee jàng alxuraan mënoo cee def leneen mënoo ci ci kaamil mënoo cee def dara euh, dégg nga mu ne kon na nga jàpp waxoon nañ la tamit li nga xamante ne moom mooy xekma bi nekk ci ñu ñuy jàpp ci waxtu woowu loolu waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu wallaahi alhamdu wal minna am maa nag su fekkente ne nit ki dafa jàpp ba pare di raxas sa karam comme ni mu ñëwee ci borom mazyu bi hmm. euh, léeg-léeg mu ne ko tawadda wandax zakarak wala tawadda waxtil zakarak na nga jàpp te nanga nga raxas sa zakar bu fekkente ne foofu dafa am ordre maanaam fii amul amul ndax waaw tegtalewul ordre mhm. summa mooy tegtale ordre mooy tegtale ak toftale mhm. waaye waaw tegtalewul ak toftale mhm. waaye donte su fekkoon ne dañ koy def muy teg te muy muy toftale sax bu boobaa euh, mënef naa jiital bu la neex maanaam nit ki mën naa dem ci wanag bi jàpp ba pare doog a tàncu wala mu mu mu mu mu mu wisu wala mu def leneen loolu mën naa ne waaye bu fekkente ne loolu dafa am ci charte mu jël lu demee nekk morceau ak yu mel noonu téye ko ngir bañ a téye ak teen xam sa karam ngir téye ak teen xam sa am naa ci xanaf yooyu rahmatullah ngir ne laal sa yàq njàpp ci ñoom rahmatullahi alal jamii mu ne baabun buntu mu ne izal taqal xitaanaani isa soo xamante ne iltaqa daje na alxitaanaani ñaari njong yi maanaam njong dañ koy wax maanaam ngir wax li nga xamante ne moom moo am ci diggante euh, maanaam euh, euh, maanaam alxitaan ñaare liñ koy wax ci góor lañ koy wax bu dee ci jigéen xifaad la ñuy faral di wax maanaam mooy njong bi waaye nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëfandikoo baatu xitaanaani ñaari eh, xitaan maanaam ñaari njongu ngir euh, leeral mbir moomu maanaam ngir ne rek liñ ci jublu moom mooy njongul ku góor ki ak njongal ku jigéen ki comme ni ñuy waxee al umaraani jublu ci Seydina Abubakar ak Seydina Omar comme ni nga xam ne noonu la ñuy waxee al ñaari weer yi jublu ci jant bi ak ak weer wi ni ñuy waxee al malawaani comme ni nga xam te ngir jublu ci euh, guddi gi ak bëccëg gi maanaam comme ni ñuy waxee al bahraani comme ma euh, euh, al bahraani ñaari géej gi jublu ci géej gi ak dex gi waaw maanaam ñaare marajal bahrayni yaltaqiyaani wala ma euh, wala ba marajal bahrayni yaltaqi hada azbun furaatun sa'ihun sharabuhu wa hada milhun ujaajun maanaam ñaar maanaam bahraani maanaam ñuy wax ñaari géej gi fekk liñ ci jublu moom mooy géej gi ak dex gi kon lii moom mooy li nga xamante ne moom la moo tax mu ne bu fekkente ne ñaari njong yi daje nañ isal taqal xitaanaani yoo xamante ne maanaam su ñaari njong yi daje waaye bu boobaa li nga xamante ne moom lay ngir tamit ne arab yi dañoo baaxoo woon di euh, xarafal jigéen ñi kenn li nga xamante ne noonu lañuy ñuy xarafale góor ñi waaye li xamante ne moom la euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala jublu ci fii nii moom mooy ne bu fekkente ne ñaari euh, maanaam ñaari njong yi dañoo daje ana lan moom mooy atte moo tax mu wax rek baabu idal taxal xitaanaani maanaam ñaari njong yi bu ñu dajee maanaam moom mooy sëy bu amee bu fekkente ne sëy dafa am waaye nag loola dañ koy daal di joyal ci ci ci lu lu ëpp sëy kese te lool insha allahu taala daañ ci ñëw maanaam sëy diggante nit ak nit moo tax ñuy wax waaye loolu daañ ci ñëw insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathana Mu'aaz ibnu Fadaala te moom mooy Mu'aaz ibnu Fadaala az-Zahraani rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Zayd moom mooy dàqantalam Abu Zayd az-Zahraani euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, Mu'aaz ibnu Fadaala mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al rek moo solo ci moom <coughs> te am na ci saxiix bi vingt-sept xadis bii moom mooy ñaareel bi am na ci saxiix bi yëpp vingt-sept xadis ci am rahimahullahu taala annahu qaala nee Hisham te moom mooy Hisham ibn Sumbur ad-Dastawaa'i rahimahullahu taala dakantam nekkoon Abu Bakr mu ngi gane adduna soixante-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon sëriñ ci waa Basara rahimahullahu taala mu ne xaa maanaam mi ngi jóge ci ak callale dem ci beneen càllale maanaam waxoon nañ ko leeraloon nañ ko ci biñ ci tollee mu ne wa haddathana te hadith bi maanaam tamit nettali nañu ba tey Abu Nu'aym te moom mooy euh, al-Fadl ibn dak maanaam di sëriñu imam al-Bukhari bu mag boobu rahimahullahu taala bokk ci sëriñam yi gën a mag <coughs> euh, moom mi nga xamante ne mu ngi gane adduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi waxoon nañ ne imam al-Bukhari soloo na ci moom lu toll cent quatre-vingt-dix hadith moo tax te ci waaye ñeneen ñi ci def ñëpp dañoo solo ci maanaam moom imam al-Bukhari tamit soloo na ci int moom mais jaare ci intermédiaire maanaam soloo na ci moom directement ba pare soloo ci moom jëlee tamit soloo ci ab intermédiaire waaye ci saxee bi moom daanaka ci moom la so dafa soloo ci moom directement kon niñ ko gisee léegi amma imam Ahmad ibn Hanbal euh, maanaam amma ñeneen ñi ci des mooy euh, waa ashabu kutubu sitta ñi ci des ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire bu dox ci seen diggante imam ahmad ibn hanbal ñoom ishaq ibn rahoya yi ibn al-madini yahya ibn ma'in ak ñoom ali al-fallas ak ñooñ ñoom tamit rahmatullahi alayhim ñoom solo nañ euh, ci moom maanaam nga gis ne kon comme niñ ko waxe woon maanaam moom moom sëriñam yi ñoo bokk jànge ci boobu boobu sëriñ mm-hmm. euh, rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala moom mu ne an an Hisham te moom mooy ad-Dastuwaa'i an Qataada te moom mooy ibnu Di'aamata as-Saduusi rahimahullahu ta'ala di Abul Khattaab al-Basri du mooy daakantaram rahimahullah ñoom ñëpp ñoom tamit waa Basra la ñoom téere hadiis bi ñu ngi ci kutubu sitta euh, comme Hisham ad-Dastuwaa'i tam ah, Hisham ibn Sumar ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala moom tamit hadiis bi ñu ngi ci euh, kutubu sitta moom eh, imam Qatada rahimahullah mi ngi gane àdduna kon soixantième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa sallam àdduna cent dix ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi lu bëri ko solo sayyidina Anas radiyallahu ta'ala comme niñ ko waxe woon eh, waaye fii nii da gis ne eh, moom taabi'i la taabi'i la waaye dafa solo ci beneen taabi'i mooy al-Hasan te moom mooy alhasan ibn Abil Hasan al-Basri rahimahullahu taala moom mooy imam bu mag boobu sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ah nga xamante ne tamit boroom xam-xam yi siiwul siiw na siiwee na ci borom xam-xam ci dëddu àdduna ci ak sellate ci mbaax ak jaamu yàlla maanaam ak euh, bari lu muy lu muy lu muy jaamu yàlla siiwee na tamit euh, maanaam ci tasawuf nga xamante ne euh, ak tafsir maanaam boo xoolee borom xam-xamu tafsir yi dañ naan wax xaalal Xasan loolu gis Xasan nee na. da koy gis ci téere tafsir yi Hasan al-Basri la borom xam-xamu fiqh yi tamit bu ñu waxee al-Hasan hmm. ne qaala al-Hasan nee na te waxuñu kan la Hasan al la borom xam-xamu hadith yi bu ñu nee al-Hasan te waxuñu kan la tamit Hasan al-Basri hmm. maanaam nga gis ne euh, kon moom bu ñu déterminé wul kan la rek Hasan Hasan al la waaw hmm. ngir ne siiw na euh, te ànd na ak Seydina Ali karramallahu wajhahu solo na moom. Euh, jànge na moom moom ci néegu sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anha bi soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofa la euh, foofu la gane adduna te fa la màgge ki nga xamante ne moom mooy euh, yaayam mooy xayira radiyallahu anha moom mawlaa la ci ummu salama sayyidat ummu salama radiyallahu anha moom moo ko goreel moo nekkoon jaam boo xam ne moom moo ko goreeloon loolu moom moo tax mu nekkoon fa ba bi muy am quatorze ans ci lay doog a dem Basra dégg nga Euh, daakantalam nekkoon Abu Sa'id ñu ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi moo tax at boobu ñu génn àdduna nga xam ne téeméeri fan lañ ci teg keneen mbokkam mi ci def génn àdduna mooy imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala moo tax ñuy wax ne boobu moom mel na ni maanaam ñaari maanaam jant beeg weer wi dañoo génnandoo àdduna dañoo dañoo dañoo jugee ci àdduna bi ñu fi jugee ñoom ñaar allah rahmatullah alayhima moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abi rafi' te moom mooy Nufay' as-Sa'igh al-Madani rahimahullahu ta'ala mu gën siiwee ci kunyam bi nga xamante ne moom mooy abu rafi' waxoon nañ la tamit ci jotaay bi wees ne la sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala moo ko goreel mi ngi gane adduna ci quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi Euh, wala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bokk ci siqaat yi euh, donte al imam Abu Hatim ar-Razi moom li nga ne moom tagg wuñ ko teg rek mooy laysa bihi ba maanaam ayut dara ayut ci ay mbirum waaye nag xaqiqatan euh, ëpp na loolu fiqala rahimahullahu taala comme le al imam Hafiz ibn wax rahimahullahu taala ne fiqatun sabt voilà ku dëgër la te ku wóor la taala moom it ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne euh, an abi hurayrata radiyallahu taala anhu te abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi radiyallahu taala anhu mi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa la solo ci ay xadis yenente alayhi wa sallam musnadam nekk cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith yoo xamante ne trois cent vingt-six ñoom ñooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingt-treize ci ay haditham amma imaamu Muslim moom mi ngi wéetoo quatre-vingt-dix-huit hadith ci musnad imam Ahmad am na ci trois mille huit cent soixante-dix hadith kon kook moom mooy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nabi mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne dafa wax ne iza jalasa su toogee bayna diggante shu'abiha ay cëram al arba'a yooyu aji ñeent wax nañ ne cër yooyu nga xam ne moom mooy ñeent maanaam euh, donte tuddaguñu kan lañ wax maanaam iza jalasa su toogee boobaa ñu taari maanaam nga gis ne jalasa li mu tekki moom mooy góor la bayna shu'abiha diggante ay cëram maanaam moom mooy euh, shu'abiha maanaam euh, ha mooy jigéen la maanaam te loolu bokk na ci li ñu wax nag moom mooy ne ñaari loxo yi la ak ñaari tànk yi mooy ñu ñu di ko soabi al am na ñu wax ne ñaari tànk yi la maanaam ak ñaari lupp yi am na euh, ñu wax leneen tamit ci wàllu googu waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne moom la ci namm mooy ni su fekkente ne euh, góor gi nekk na ci euh, jotaay ak meloo woo xamante ne day jote ak soxna si mu ne summa <laughs> eh, mu mu mu mu jaada mooy mu mu coonowu maanaam mu daj maanaam mu coonowu maanaam ngir ne eh, eh, sëy tamit dafa laaj maanaam ak yitte ak coono wala boog en tout cas ak Eh, en tout cas laaj na laaj na ak yëngu daal mu ne faqat dëgg-dëgg wajaba day daal di war alxaslu ak cangaay maam gis nga alxaslu loo xaslu muy maanaam muy maanaam alxaslu mooy cangaayal farata maanaam li mu fi wax fii moom mooy ne su fekkente ne waa ji dafa jote ak soxnaam ci gàttal daal loolu la bu boobaa cangaayal farata day daal di war mais subhaanallah loolu mooy lan moom mooy su fekkente ne li ñu tuddee maribal shafaqi am na maribal xaasal maanaam moom mooy nit ki euh, cëram cëru góor gi li nga xamante ne mooy bopp bi su faddoo complètement amma su fadduwul ca gaaya farata du war loolu moom moo tax mboolem atte yi sharia di ci jigéen ji euh, ak góor gi maanaam bu ñu naan sëy day waral nangam day atte nangam loolu yëpp moom mooy bu maribal bu maribal xaasal am na maanaam moom mooy boppu ku góor ci maanaam mooy nit ki buñ ko xarfalee mm-hmm. loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax ci beneen xadis ne iza altaqal xitaanaani faqad wajaba al-ghusl wala iza altaqa al-xitaanu bil-xitaani faqad wajaba al-ghusl loolu moom moo tax ci xadis bi moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ni iza altaqa al-xitaanaani ah daan ni baabun iza altaqa al-xitaanaani maanaam buntu su ñaari njong yi daje mm-hmm. maanaam ngir ne ñaari njong yi nan la ñuy daje mooy ne su fekkente ne xasaf. maanaam moom mooy bopp zakar mooy bu nit ki xarfale bopp zakar bi li ci li nga xamante ne moom moo ci nekk ci kaw loolu bu demee ba fàddu ci pëy ku jigéen ki loolu bu boobaa ak cangaay dadaa maanaam kon lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral ne euh, ñaar yi euh, maanaam ak njong maanaam ak ak ak ak euh, lii waral cangaayal farata kon moom mooy moom mooy sëy maanaam sëy rek mooy waral sangaayal farata génnu man yu du ci sart euh, te loolu moom mooy waxu boroom xam-xam yi rahmatullah lu ëpp ci ñoom loolu moom mooy mooy seen wax loolu moom moo tax ngir benn euh, ku mel ne euh, maanaam moo tax ñu ne ñëm bu fekkente ne nit ki dafa maanaam ànd ak soxnaam ci ginnaawam donte dafa xaraam mais day waral ak sangaayal farata mm-hmm. te day waral sangaayal farata ci soxna si itam donte am na ci fuqaha hanafi rahmatullah ñu ne déedéet bu boobaa du waral càngaayal farata su fekkente ne génnewul ah génnewul man yu ngir ne càngaayal farata gi mi ngi war rek su fekk maanaam pas ci ku góor ki nag ci ku jigéen ki maanaam ku jigéen ki bu man yu génnut boobaa càngaayal farata du war ci moom loolu mooy benn lool mais li ëpp li gën a dëgër mooy ne loolu yëpp day waral càngaayal farata nit ki bu fekkente ne dafa ànd ak Euh, bàyyima yi ànd bàyyi bàyyima yi euh, moo xam ci seen kanam wala ci seen ginnaaw lañu àndee lu boobaa day war a cangaayal farata wala iyaadu billah jigéen joo xamante ne tamit dafa jël ab bàyyima ba tëdd moom masalan loolu tamit day waral ci moom ak cangaayal farata bàyyima c'est les animaux <laughs> voilà day waral <laughs> cangaayal farata voilà maanaam euh, su fekkee dene voilà en fait ça provient du mot ba de, de, du terme arabe bahima qui qui provient du de du c'est-à-dire le fait d'être de ne pas être à parler voilà bahima voilà dégg nga maanaam kon bu fekkente ne bàyyi ma euh, nit ki dafa dafa dafa yooyu yëpp day waral moom ak cangay ak cangu faratam nit ki su fekkente ne dañ koo forcer ba tëdd ak moom itam day waral cangaayal faratam voilà muy ku góor ki muy ku jigéen ki waaye nag bu dee bu dee ku góor ku jigéen ki atte atte yeneen ate yi du tëdd tëdd dal ci kawam waaye bu dee ku góor ki yeneen atte day day dal ci kawam parce dañu ne par exemple te ndax li daa àtte bi di daal ci kaw mooy mënta euh, mooy góor mënta tëdd ak kenn mënta am jote ak kenn jote bu wir maanaam ba mari ba xasa fi am maanaam lu dul mais moom ci boppam am na ci yëg-yëg tudd loolu du ko na ne voilà ce qui veut dire bu doon liñ ko forcé noonu la ko naqaree kon du du du du du du mujj jote ak ak ak ak ak ak ki ko forcé dégg nga moo xam góor la ak góor wala góor ak jigéen ñaar yëpp day waral càggaay ak farata dégg nga léegi nag mu des bu fekkente ne ndaw si bikr la maanaam jànq la bu dee jànqala bu boobaa moom du war ci moom cangaayal farata lu dul waa ji génn man niwu ci moom ngir ne bu dee jànqa euh, du bu bu du ñàkk njànqaam lu dul lu dul maanaam fi ñàkkul njànqaam mooy wane ne euh, kon dëgg-dëgg sëy dese naa am seen diggante maanaam mooy mari ba xasafi dëgg-dëgg amut voilà maanaam mooy fàddoo maanaam ndax loolu bu amee dëgg-dëgg faw jigéen ji dootul mën a nekk ci continuer di nekk jànka dégg nga loolu euh, moom la euh, lu bari ci fuqaha yi rahmatullah alayhim saxal beneen kon yooyu yi yooyu ci gàttal maanaam bu ñu tënkee rek dañu gis ne yooyu acte yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci euh, am ci wàllu googu comme ñu gis ne Euh, lii waral cangaayal farata jëmmi can waral cangaayal farata bi kon li ko waral rek moom mooy mi jote ji loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah jiital bunt bi ci kaw bunt beneen beneen bi ci tegu ndax am na beneen bunt buy ñëw boo xamante ne boobu day day bii daf koo jiital ngir ne moom day wane ni lii mooy mazhabam te lii la jàpp te insha allahu taala dana ko gën a leeral mu ne taabaahu amr ibn marzuq te moom mooy amr ibn marzuq al-bahili rahimahullahu ta'ala dàqantalam nekk abu usman al-bahili rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna 137e année maanaam taqriban ci ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soloona ji ikrimat ibn ammar ak malik ibn maghful shu'bat ibn hajjaj hamad ibn salama abdurrahman Euh, al-Mas'udi Abu Idris ak maanaam bi nga xamante ne mooy Abu Idris al-Khawlani rahimahullah bi daan ànd ak Seydina Anas ibn Malik daan ak Hammad ibn Zayd ak ñeneen ak ñeneen maanaam Hammad yi ak ñeneen ak ñeneen euh, imaam al-Bukhari solo na ci moom ci saxiixam mais saa yu solowee ci moom ci saxiixam daf koy lëkkaleeg keneen imaam al-Bukhari solowul mukk ci euh, saxiixam fekk lëkkalowul ak moom keneen. beneen bi ci def moom mooy ñaari yoon la imaam al Buxaari indi xadiisam ah ñaari yoon am amru am amru na marzuq bi bu njëkk bi moom mooy biiñu ne ñaareel bi ci def moom mooy xadiis numéro cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq foofu la indiwaatee euh, xadiisam ci kitaabul libaas fi naan laa rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam al mutashabbihiina bir rijaali min wal mutashabbihaati bin mutashabbihiina bin nisaa'i wal mutashabbihaati bir rijaal hadis boobu nga xam ne moom la yéen saa xam ne la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mutashabbihaati bin mutashabbihiina bin nisaa'i wal mutashabbihaati bir rijaali yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na ñi nga xamante ne ñoom ñooy góor ñii nuru nuru lu jigéen ak jigéen ñi nuru nuru lu góor xadis boobu kese ak bii ñu nekk ni moom la imam Bukhari rahimahullah indi ci saxiixam ci euh, Amr ibn Marzuq bi imam Abu Dawud moom itam kese moo soloo ci moom te ci ponkalu sëriñam yi la bokkoon ñu gënoon mag ci sëriñam yi rahimahullahu taala ñeneen ñi soloo ci moom mooy ak ko maanaam waaye kon ci waa xabutu bi ñoom ñaar rek ñoo soloo ay xadisam solo nañ ci am na ñeneen ku mel ne am Abu Zur'a ar-Razi euh, Usman ibn Kharzan al-Antaki ak Ahmad ibn Dawud al-Makki ak ñeneen rahmatullah alayhi al-jami' ñoom solo nañ ci moom euh, moom mi ngi génn àdduna ci Basra ci weeru safar ci atum deux cent vingt-quatre ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne an kon Amr ibn Nadr an Shu'ba te moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj gisuñu ko tey de Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullah ta'ala Abu Bistam al-Basri rahimahullah mi ngi gaane adduna quatre-vingt-deux wala quatre-vingt-trois wala boobu ñu ne sax quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy Abu Bistam dégg nga ñu summa al-Basri rahimahullah ta'ala ñoom ñu kon ñi nga xam ñoom ñëpp waa rahimahullahu ta'ala mislahu lu mel ni moom maanaam euh, nga gis kon euh, riwaaya bi nga xam ne moom mooy riwaaya Amr ibn euh, Marzuq bi rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari daf ko indi comme mutaabaa voilà maanaam Amr ibn Marzuq sëriñu imam al-Bukhari yi la ah rahimahullahu mu ne waqaala te wax na Muusa te moom mooy Muusa ibn Ismaïl al-Minqari al-Hafiz at-Tabuzaki euh, rahimahullahu taala moom tamit gisoon nañ ko gisoon nañ ko sànq mhm. mu ne qaala mu ne an qaala haddathana Aban Euh, abaan bi moom mooy abaan ibn yazid al attar rahimahullahu taala daqantal nekkoon abu yazid moom kon da turu baayam ak turu maanaam maanaam abu yazid daqantalam ak turu ak ak ak ibn yazid ñoo benn lañ basari moom waa basara la rahimahullahu taala abaan bi moom tamit comme amr ibn marzuq imam al bukhari rahimahullahu taala indiwu ko lu dul mu nekk ci mutaabaate euh, wala boog benn yoon la ko indi maanaam imaam moom imaam al-Bukhari moom daf ko istishhad ci istishhad la koy la koy la koy indi maanaam su koy layee benn fenn kese kese la imaam al-Bukhari indi xadiisam ba pare mu nekk ci kaw mooy ci kitaabu al-harth wal muzaraa maanaam fi mu waxee wàllu mbay mi maanaam kitaab boobu téere boobu ci baabu fadli zar'i wal gharsi iza ukila minhu ngëneelu ah euh, njaay kii maanaam euh, euh, mbay ndax az-zar'a mooy mbay boo xamante ne dañ ko dañ dañ dañ koo suul bàyyi taw bi di wàcc mm-hmm. al mooy loo xam te dañ koo jëmbët di ko arrosé ñaar yooyu su fekkente ne dañ cee lekk maanaam ngëneel gi ci nekk mooy hadith bi wax ci loolu foofu rek rek rek la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi fekk xadis bi mawsul la maanaam sinon yéen a gisab danaan qaala qaala comme fi mu ne fi mu ne danga ne qaala Musa xam nga waxul waxul xaddasanaa Musa danga qaala Musa dama dem Ismaïl at-Tabuzaki qaala qaala xaddasanaa maanaam nga xam ne tout le temps daf koy def ta'liq la wala boog mu indi ko fekk ci mawqufaat yi la baatu qaala lanaa man te fi ko indi foofu qaala lanaa la euh, ku mel ni moom nag am na ku nuróo moom mooy Hammad ibn Salama Hammad ibn tamit imaam al-Bukhari saa yu ko indi ci mutaabaat yi la koy indi euh, te euh, moom benn yoon rek la wax qaala lanaa Abul Walid te moom mooy at-Tayaalisi qaala haddathanaa Hammad ibn Salama moom waxoon nañu ko moom mooy naan doomu Adama Euh, dara du fees maanaam bu amoon buñ ko joxoon ñaari ñaari xur ci ci ci or mu bëgg ñetteel ah boo boo ko joxee xur ci or mu bëgg ñaar ñett boo ko boo joxee ñaar mu bëgg ñetteel te biiru doomu aadama dara du ko feesal lu dul suuf après ci la waxee nag leen ne qaala lanaa abul walid maanaam bi mu indee xadiis boobu ba pare ci la waxee qaala lanaa abul walid te moom mooy at-Tayaalisi qaala haddasanaa Hammaad maanaam mooy ibn Salama mu yóbbu Sall mu ne ah, ak ki nga am Ayyub ak mooy euh, Saxtiyaani euh, Saxtiyaani ah an Qataada an Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne yeneen ci mu ne mu ne Anas ibn Malik radiyallahu daf doon wax naan ñun dañoo foogoon ni wax jii alquran ndax tellement dafa rafet maanaam lu foofu la ko indi daanaka da ngay gis ne kon indiwu ko sax. maanaam nga gis ni ci lim ko indi sax daanaka àtte ajiwu ci voilà abaan mii tamit noonu la deme maanaam abaan saa yu ko indee noonu lay deme benn yoon la ko mës indi ci voilà dégg nga rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari euh, ak imam Muslim imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ay xadiisam maanaam imam ak imam Ibn solo wu ay xadiisam rahmatullahi alayhi ala al-jamii mu ne qaala nee na xaddathana Qataada waxoon nañ ko léegi qaala axbarana al-Hasan mislahu lu mel ni moom léegi lan moom moo tax mu indi mutaabaat yi mutaabaat yi bu njëkk bi moom mooy bi tax mu indi ko moom mooy daf ne Amr ibn Marzuq mm-hmm. moom moo solo ci Shu'ba te Shu'ba dafa solo ci Qataada maanaam mutaabaa bi foofu la tàmbale Shu'ba dafa solo lan ci Qataada te Qataada ibn Du'aamat as xam ngeen Qataada euh, mudallis la mudallis la day def tadlis euh, moom te Shu'ba dafa ne topp laa Qataada saa yu waxee ba ne aan rek ma laaj ko di ko tax dëgg ko jéggi waaw wala déet moom ak Amash noonu la leen def mayu leen mayu leen jàmm saa yooyu ñu waxee nee na mu ne ko ndax jaaku dégg mu ne waaw bu ne waaw mu daal di téye bu ne déet bu ne ah non mu ne ko la ko wax ko ko wax mu doog a jàpp la ci meloon loolu nag moom moo tax maanaam indi mutaaba bi bu njëkk bi maanaam ngir ne kon bu ne sooba an Qataada anil Hasan mooy dégg na ko parce que hadith maanaam càllale bi ci kaw moom moo tax càllale bi ci kaw mu indi ko jële ko ci Hisham ad-Dastawaay indi jële ko ci ñaari yoon ngir wan dëggraayam sinon ñaari imam al-Bukhari li daan faral di def mooy de indi rek benn càllale bu def ay ay xaa yu bëri comme imam Muslim imam Muslim boo demee ci saxee xam da ngay gis day càllale yi day bëri imam al-Bukhari benn càllale lay faral di indi fii bu ne xaa ngir wane dëgëraayu càllale gi na ci niñ ko jëlee ci Hishaam ad-Dastawaay moom mu jëlee ko ci Qataada amaa fii nii bu léegi nag muy indi mutaabaat yi ngir leeral ne Qataada jëmmi xadiis bi même càll gi même kàddu yi Shu'ba solo na ko ci Qataada te Shu'ba xam nañ ni du solo lu dul ci ku dëgër benn mm-hmm. waaye tamit képp kuy def tadlis moom boo soloo ci moom moom du jëlee ci yow lu dul li nga xamante ne moo jokkaloo mm-hmm. ñu ñaar beneen bi ci def mooy euh, Muusaa ibn Ismaayil at-Tabuzaki nga xam ne moom sëriñam la moom imaam al-Bukhari mm-hmm. euh, rahimahullah moom bi euh, daf koo indi daf koo indi leerale ci ne ne abaan dafa ne xaddasanaa qataada mu ne waaw mu ne qaala axbarana alxasan nga gis ne kon mbir mi jokkaloo na jokkaloo gi am na mu ne mislahu waxoon nañ leen ne mislahu moo naxwahu li leen wutale ci xadiis mooy mislahu mooy même jëmmi baat yi la amma naxwahu moom mooy sens bi la ci kaw loolu kon euh, dañuy gis ne xadis bi dëgër na maanaam euh, samp na samp doj te euh, mënee futa dute ci ak wéram te li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax kon maanaam ak actes yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk yépp dañ ci daal di dañ ci daal mën a génnee hmm. xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi amma imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 348 imam Abu Dawud xadis numéro 216 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 191 ak 192 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 610 euh, imam at-Tirmidhi moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta mm-hmm. rahmatullahi alayhi imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro sept mille cent quatre-vingt-dix-huit huit mille cinq cent soixante neuf mille cent sept dix mille quatre-vingt-trois dix mille sept cent quarante-trois ak dix mille sept cent quarante-sept rahmatullahi alal jamii mu ne baabu ghasli ma yusibu min farjil mar'a buntu bu mel nii ak acte yi gisoon nañ ko ci kitaabul wudu dina wax lu tax mu indi buntu bi mu indiwaat ko fii mu ne baabu baabu buntu gasli raxas maa li li nga xamante ne yusibu laal na min farjil mar'ati ci pëyub jigéen ji maanaam mooy nit ki kon bu jotee ak soxnaam li nga xamante ne moom moo laal soxna si pëyub soxna si loolu moom daf ko war a raxas te loolu waral bi nga xam ne moom moo moom lañ ko war a raxas day wane sobewu bi nga xamante ne moom lan li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, rutubati fargil mara maanaam lii li nga xam ne moom mooy tooy tooyu euh, pëyub jigéen ji maanaam loolu euh, sobe la masala boobu boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah comme niñ ko gisee woon te li ci gënoon a dëgër te mooy li fuqaha u maliki rahmatullah alayhim di wax moom mooy ne sobe la te bokk na ci li koy wane gisoon nañ ko ci baabul ci kitaabul wudu fii tamit dañ koy indiwaat insha allahu taala imaam al-Bukhari taala mu mel ni subhaanallah hadith sayyidina Usman bi la indiwaat radiyallahu anhu bi mu layee woon booba am na hadith sayyidina Anas bi radiyallahu anhu bi muy layee tamit ci an ansaari bi boobu indiwul hadith boobu waaye indiwaat na hadith sayyidina uh, Usman bi ginnaaw gi dina indi xadiis Seydina Abu Ayyub al Ansari radiyallahu taala anhu ngir laye waaye li tax mu di ko layee dina leeral ne maanaam nga gis ni xool ni mu tuddee bunt bi buntu bi tuddeewu ko bu nit ki jotee ak soxnaam ndax lii rek la war a def déedéet dafa tuddee buntu bi raxas gi ñuy raxas pëy gi loolu jeex na li laal lan pëyub jigéen ji nga gis ne kon indiwul xadiis yi ngir war a leeral mbiru ndax dañuy sangu farata waaw duñ wala duñ sangu farata mm-hmm. donte ci ginnaaw gi dina leeral masala boobu insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa abu ma'mar dama mooy abdullah ibn amr ibn abi al hajjaj al basri rahimahullahu taala moom tam mooy abu ma'mar al minqari al basri rahimahullahu taala mi ngi euh, génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement gis nga année bi mu génn àdduna deux cent vingt-quatre maanaam mooy ñu njëkk ñu njëkk ñi dégg nga imam Abu moo tax imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoo jot jot a jàngee ci moom ñoo jot a jëlee ci moom direct solo ci moom directement imaamu Muslim ak imam at-Tirmidhi moom an-Nasa'i ñoom ñëpp ci intermédiaire lañ solowee ci moom amma imam Ibn Maaja solowul ci moom benn xadiis mu ne qaala xaddasanaa Abdul Waaris te moom mooy Abdul Waaris ibn Saïd ibn Zakwaan at-Tamimi dakantalam nekkoon Abu Ubayda rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom euh, ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mi ngi euh, dund na ay weer rek ginnaaw Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd mi ngi génn adduna comme niñ ko waxoon cent soixante-dix-neuvième année ah ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn àdduna Hammad ibn Zayd moom mi ngi génn àdduna ay weer après Hammad ibn Zayd ah mooy année cent quatre-vingt ci weeru Muharram cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne an al-Husayn eh, te moom mooy al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim eh, rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Basra la eh, rahimahullahu ta'ala di siqa Euh, moom euh, al-Husayn al-Muallim euh, boo boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam ku mel ne Yahya maanaam al al al al al al al-Uqayli rahimahullah wala Yahya ibn Ma'in ñoom dañ koo dañ ne du du siqa wala boog al-Uqayli moom moo ne du siqa ba Yahya ibn Ma'in mm-hmm. al-Uqayli moom dafa ne du siqa Euh, waaye lim ko jamee mooy rek ne dafa am benn xadis benn xadis kese boo xamante ne moom la jokkale moom la jokkale alors que mursal la dégg nga ah yeneen xafaas yëpp dañ ko jokkale looloo tax mu ne comme moom a ah, juum na ci lii daal mooy waaji du fiqa waaye nag imam moo tax imam az-Zahabi rahimahullahu taala daan ko mais lii moom mooy lan fa fa fa kaana maza alors et alors benn xadiis <laughs> daane te loolu du chartu siqa parce que mu ne kan moo dul kan moo dul juum jamais jamais kan mu ne xoolal ñoom Sooba imam Maalik ak mu ne te xoolal gaay yooyu ni ñu màgge te te ñoom juum nañ ci xadis kon loolu taxul nu mën a ñu mën a wax loolu moo tax Husayn ibn Mu'allim maanaam imam Yahya ibn Ma'in euh, wéral na ko rahimahullahu ta'ala euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ponkolu borom xam-xamu xadis yi euh, moom mii ngi génn adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci lii gën a dëgëral ne lan la ne siqa la mooy boroom ñaari saxiix yi dañ koo dañoo dañ koo layal dañoo dëgëral ay xadiisam ci ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta dégg nga mu ne qaala nee na nee na qaala Yaxya te moom moo Yaxya ibn Abi Kathir rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko tam ci suñu jotaay bi moom Abu Nasr la wala lañ koy wax wala Abu Kasir mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di imam tabi'i bu mag boobu waa Basra rahmatullahi alayhi mu ne wa akhbarani qaala Yahya Yahya moo Yahya ibn Abi Kasir rahma mu wa akhbarani te xabaare na ma Abu Salama maanaam ñu daal di dem waa ca waa na wara léegi mm-hmm. te moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam ñi ci kaw waa Basra léegi ñu ñëw ci waa Madinatu Munawwara yi euh, rahimahullah maanaam kon mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf euh, euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi ganee adduna ci vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam mi génn adduna quatre-vingt-treizième quatre vingt at bi nga xam ne moom lañu daan wax ne waa as fuqaha as-sab'a yi lu génn adduna waaye nga xamante ne ñoom ñooy Euh, euh, tamit ñu bëree bëri ci ay ponkal tamit gane nañ ci àdduna ci biir Madinatul Munawwara alayhi salaam mu ne anna Ata ibn Yasar te moom mooy Ata ibn Yasar al moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wees mooy Abu Abdullah moom itam wala dañ koy Abu Muhammad ak Abu Yasar rahimahullah mu ngi génn moom mi ngi génn àdduna tamit ci 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam axbarahu moo ko xabaare anna Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu muy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daakantam nekkoon Abu Abdurrahman ak Abu Talha tam dañ ko koy wax moom mi ngi génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam moom ci saxaaba yi la bokk radiyallahu ta'ala anhu Euh, am na ay riwaay yu bëri yoo xam ne day tegtale ne saxaaba la radiyallahu ta'ala anhu solo nañ ci moom ci rasiyent bi sallallahu alayhi wa sallam quatre-vingt-un xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari juróom la ci solo quatre-vingt-un xadis mooy musnadam imam al juróom rek la ci indi la ci solo radiyallahu ta'ala anhu moom axbarahu moo ko xabaare annahu nag moom sa'ala laaj na Usman ibn Affan radiyallahu taala anhu muy ñetteelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu abu uh, amirul mu'minin di Zunnurayni borom kersa gu mag gi radiyallahu taala anhu arda wa nabi abu amr ngir ne am na doom ci tuddoom amr ak abu abdullah ndax doom ci tam ak abu layla tam dañ koy wax uh, rahimahullah radiyallahu taala uh, anhu moom Seydina Ousmane ibn Affan ibn Abdul Awf ibn Umayyah ibn Abdu Shams ibn Abdu Manaf maanaam foofu la bokk ak yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam ndax na Abdu Manaf moom moo amoon ñeenti doom nga xam ne Abdu Shams Nawfal hmm? eh, eh, kii Hashim hmm? ak ak ak ak al hmm? yooyu mu amoon moom ñu ne ko Abdul moom moom moom Abdu Shams nag moom mooy maamam mm-hmm. Euh, dégg nga kon moom euh, Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu moom ñan ñoom ñooy waa Banu Umayya maanaam voilà waaw ngir ne euh, moo ñoom Abu Sufyan ah, <laughs> waaw ñoom ne gaa yi nan Umayya bi maanaam comme gaa yi ne Umayya yi ko waxee dañuy foog ne lu maanaam lu bon lañ ci war a teg yàlla nañu yàlla dégg nga ndax waaw booba la ko wéer waa kër Seydina Usmaan la waa kër saxaaba yu mag la waa Seydina Abu Sufyaan ak ñeneen ah radiyallahu anhu jami'a dégg nga euh, dégg nga kon euh, Seydina Usmaan radiyallahu anhu moom euh, musnadam cent quarante six xadis la yoo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala onze xadis la ci am moom mi ngi génn àdduna bisub ajjuma bi nga xamante ne dix-huit bu xijja trente-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu jëlee xilaafa gi ci en ci première muharram vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon moom onze ans la nekk ci ci xilaafa bi muy génn àdduna quatre-vingt-deux ans la amoon voilà radiyallahu ta'ala anhu ñu ngi ko rob ca Baqi al-Gharqadi ca Madinatu Munawwara ala saakina afdalu salaatu salaam ci euh, guddik samedi gi ci tegu voilà ndax guddi àjjuma ji ci la génn at bisub àjjuma ji ci guddi samedi gi ci lañ ko euh, rob maanaam mooy balaa ñuy fanaan mm-hmm. dégg nga mm-hmm. waaw kon loolu la kon la mooy sayyidna Usman ibn Affan gaa ñetteelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ci laa fam nag lu bari xewee na comme niñ ko gisee woon mm-hmm. euh, euh, ci lu baax dajale alquran ji yaatalaat jumaa ji yooyu yëpp sayyidna Usman a ko def nodd gi ñuy dodd ñaari yoon pour àjjuma ji yëpp Seydina Usmaan la radiyallahu ta'ala anhu warzahu wa anna bihi mu ne fa qaala nee na arayta moom moom moom rek mooy ki mësa denc ñaari ñaari doomu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu rëy ni waaw man kamulat lahul mahasin fi daarayni wa zafaru dégg nga fa qaala mu ne arayta mu ne ndax mu ne dama ko laaj gis nga fii bokk na ci càllale gi li mu ràññee ko mooy saxaaba solo ci saxaaba waa Basra ñoom solo ci waa Madinatu Munawwara loolu tamit beneen ràññeeku la mu ne fa qaala nee na lool loolu tamit day wane ne saxaaba yi radiyallahu anhum li màgg dañuy mën a laaj mën a jàngee ci yeneeni saxaaba radiyallahu anhum mu ne kon da laaj mu ne mu ne dana ko arayta mu ne xoolal maanaam xoolal isa jamaa su su su jaxasoo ar rajulu góor maanam su laami soowee góor imraatahu ak ak soxnaam bu ñu dajee maanaam bu ñu jotee falam yum nit génnewul ma niyu qaala Usmaan sayyidna Usmaan radiyallahu anhu ne ko yatawadda'u day daal di jàpp kamaa kem ni nga xam ne yatawadda'u moom lay jàppoo li salaati ñeel julli ah waaye yaghsilu te day raxas zakarahu sakaram lii moom masala bii maanaam mbir mi mooy mazhabu ñi nga xamante ne ñoom lay tudd ji léegi insha allah ci ay saxaaba radiyallahu anhu amma waa ngiir yi keneen desewu ko lu dul euh, Daawud az-Zahiri rahimahullah imam Daawud az-Zahiri moo ko defe woon laa ci waa ngiri euh, amma ñeneen ñi kenn defewu ko mm-hmm. euh, loolu la tax li gën a yéeme mooy li tax borom muqaddimatul izziya di indi wax bi mel noonu mm-hmm. maanaam loolu dafa bokk ci li tumranke maanaam ana nan la mbir mi ne deme mm-hmm. dégg nga euh, ginnaaw période saxaaba yi tamit radiyallahu anhum daanaka dafa jeexoon naa am ku mel ne Ataa ibn Abi Rabaah rahimahullah da doon wax ne moom ko gënal maanaam sangu moo ko gënal ngir wuute yi ci borom xam-xam yi wax rahimahullah comme ni ko imam Ibn Jurayj moom moo ko solowee euh, bi nga xamante ne moom moo solo xadiis bi mooy mooy Abu Salama bi ibn Abdurrahman ibn Awf yi ci benn ci waxe radiyallahu ta'ala anil jami' moom moom tamit dafa jàppoon masala boobu maanaam noonu la ko jàppoon ne te ànd ak ne ci ginnaaw saxaaba yi wuute bi amoon euh, deñoon na waaye insha allahu taala dañ gën a leeral ci bunt boobu insha allahu taala mu ne kon nag sami'tu nee na lii moom maa ko déggee min rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sayyidina Usman radiyallahu mu waxee lii ba pare ne noon ni muy def mooy day jàpp jul jul day jàpp jul jàpp bi muy jàpp julli raxas sa karam jeex na amul leneen lu muy def lool tam day wone maanaam ne léeg-léeg àtte dana ñëw àtte folli ko te saxaaba yi ñu bari ci ñoom duñ ko xam mm-hmm. te du ñi gën a do du ñi gën a maanaam kenn doyadiwu ci kenn tuutiwu ci waaye du ñu ci gën a tuuti mm-hmm. maanaam buñ doon voilà maanaam donte saxaaba yi radiyallahu amul ku ci tuuti mm-hmm. mu ne fa saaltu ma laaj an zalika ci mbir moom an ali ali ibn abi talib radiyallahu di ñeenteelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa abu turab amirul mu'minina saahibu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam di doomi bay saxam radiyallahu ta'ala anhu Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim di bokk ma maanaam moom yent saxam ñu bokk benn maam mu jox ko doomam bi nga xamante ne moom la tuddee ni mooy sama daggit sayyidatu Fatimata az-Zahra radiyallahu ta'ala anha sayyidina Ali ibn Abi Talib mi ngi gane adduna ci treize rajab vingt-troisième année laataa gàddaay bi mi ngi génn àdduna vingt et un weeru Ramadan weeru koor quarantième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wasallam muy ñaata at waaw mat na soixante-trois de tam nañ boog tuuti des ci soixante-deux yu des tuuti soixante-trois yu des tuuti waaw ndax soixante-deux mooy ndax rajab bi moo tax rajab après Shaaban Ramadan ah daan mat na mat na kay mat na 63 ak 3 mois ok 63 ans 3 mois loolu la de kay <laughs> kon loolu moom mooy euh, ci musnadu imam Ahmad ibn Hanbal am na ci 800 xadis yoo xamante ne yu baamu la euh, imam Ibn Hazm rahimahullah moom dafa ni 586 xadis la. wala moom moo moom mooy imaam buñ baabuwul maanaam seen cent quatre-vingt-six xadis la moom mooy musnadam imaam al-Bukhari yi ci li ñu baamu quatre-vingt-dix-huit la ci indi ci yiñ baamu waaye bu ñu ko baamuwul trente-quatre xadis la ci xadis Seydina Ali ni karramallahu wajhahu euh, amma ci Sahih imaam Muslim trente kon wa Zubayr te moom mooy Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay di waa banu Asad tamit radiyallahu mooy waa kër Sayyidatu Khadija radiyallahu di doom bintu Khuwaylid maanaam nga ne kon euh, moom euh, doomu maanaam euh, maanaam moom maanaam Sayyidatu Khadija la ci gàttal ndax al-Awwam ak Sayyidatu Khadija ñoo bokk benn baay bi leen jur mooy Khuwaylid Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay dégg nga foofu la bokk ngeen saa ko say ibnu euh, mu daal di dem dégg nga moom dàkkantalam moo nekkoon Abu Abdullah al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala nekk xawaari rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax yonent bi sallallahu euh, bu nekk dana am xawaari yi man nag sama xawaari yi mooy mooy Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala ndax euh, maqaama la boo xamante ne kenn moo koy am waaw maanaam ngir weex maanaam ngir sell gi mu sell ci xolam ak dëggu gi mu dëggu ci engagement bi mu engagé woo ci kanamu yenente bi sallallahu loolu mooy xawaar yi maqaama nag boo xamante ne euh, dafa raar dafa bokk ci lu raar yi ci raar yi ndax benn nit rek moo koy am ci jamono ju ne sayyidna Zubair ibn Awwam moo ko amoon ci jamono mm-hmm. radiyallahu ta'ala dégg nga moom mi ngi gën a adduna vingt-huitième année laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna trente-sixième année mhm. ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mhm. waaw moom itam ko gudd na wala ah, dafa ko bari noonu la hmm? soixante-quatre ans imaam al Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci indi ci moom ñaari xadis amma imaam al Bukhari bon benn bi gisoon nañ man man man kasaba la yow moom lañ gisoon boobu lañ jëkk jot nañoo gis boobu ci xadisam imaam al Bukhari rahimahullah wéetoo na ñeenti xadis imaam Muslim wéetoo ci benn xadis ci xadis Seydina Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu Talhatu ibn Ubaydullah Allah Allah Talhatu ibn ibnu Usmaan ibnu Amr ibnu Ka'b ibnu Sa'd ibnu Taym maanaam di waa kër Seydina Abu Bakar radiyallahu waa Banu Taym hmm? Taym ibnu di Taym nag di doomu Murra di maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa hmm? moom ñoom foofu lañ hmm? moom ak moom ak moo tax moom ak uh, Seydina Abu Bakar radiyallahu foofu lañ dajee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci maamam boobu di Murra voilà maanaam Seydina Usmaan ci Abdu Manaf Seydina Omar ci Kaaba Seydina eh, kan Abu Bakar eh, ci Taym ci ci Murrata waaw hmm? waaw ca Qusay Seydina Talha ci Murrata tamit radiyallahu ta'ala Seydina Ali Abdul Muttalib waaw dégg nga abu dàqantalam moom sayyidina Talha radiyallahu anhu moom mooy abu muhammad moom mi ngi gane adduna vingt-sixième année laataa gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi mooy ñaata soixante-deux ans waaw ñoom ñëpp ñoo jegewantoo wallahi subhaanallah allah bokk tamit ci mubashiruna bil janna yi ñii ñu fi tudd ñëpp ñooñu la juróom jur fukk gaa yu baax yooyu yu mag yooyu radiyallahu anhum ñi nga xam ne ñoo gën a kawe mboolem ku kawe nga xam ne yéen ci saa saa ne seen tur dañ ko bind ci arash ñoom seen tur bi yàlla bind arash dafa bind seen tur mu gravé ci arash waaw fukk yooyu mubashiruna bil jannati radiyallahu anhum waaw waaw Seydina Talaat de Ubaydullah radiyallahu anhu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan maanaam ñu gën a màgg ci ñaan ànd ak Yonent euh, moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu aayat naan fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir ba ñi nga xam ne seen walla jàll na mboolem engagement bu ñu waroon a def def nañ ko amul lu leen yàlla di toppate mm-hmm. li ñu waroon def yëpp matal nañ ko def nañ ko waaw waaw mooy Seydina ah, Seydina ah, ah, Talha ibn Ubaydullah radiyallahu ta'ala anhu moom ci musnad Baqi ibn Makhlad 38 xadis la ci am ci bu ñu ko baa moom muttafaqun alayhi ñaar la ñaar la ci am imaam al-Bukhari wéetoo na ci ñaari xadis imaam Muslim wéetoo ci ñetti xadis ci ay xadisam mu ne ak laaj na ko wa Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki leen rax ci mbir mi te bokkul ci al-ashrat mubashiruna waaye est-ce rax mhm. moom ndax moom mooy imaamul qurra mhm. imaamu jàngkatu alquraan yi yeneen bi waxoon nañ ko moom la waxoon ne borom bi buur yàlla moo ne ma ma jàngal la yow Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu lan suratul bayyina li gën a yéeme mooy dani ko euh, après mu ne ko ah daf ma mu ne waaw mu jooy ndax kontaan allah moo tax yent bi salama mës na julli ci ju gas ci biir julli gi ba mu génn def afin naa fi ubay eh, xanaa ci nit ñi ndax ubay ngi ci biir nit ñi xanaa ubay nekku fi woon radiyallahu loolu moom mooy kooku moom loolu mooy kooku kooku kooku dégg Ah, mi ngi génn adduna maanaam eh, mooy mooy Abul Munzir wala dañ ko Abu Tufayl mi ngi génn àdduna dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu wax ba trente-troisième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waa Ansaar la radiyallahu anhu bokkoon ci ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy nuqabaa yi ah, eh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waa anna bihi moom eh, musnadam ci mooy cent soixante-quatre hadith cent soixante-quatre hadith lañ solo ci moom imam al-Bukhari Muslim bokk nañ solo trois xadis imam al-Bukhari quatre xadis imam Muslim wéetoo sept xadis moom mooy loolu moom mooy musnadam radiyallahu ñëpp na xam ne ñu màgg ñi ah, man dem naa ma laajaat leen ko gis nga maanaam dem wër ngir mën a jël xam-xam bi ngir mën a wóolu ne ah dinaa jël ba ma jël li gën a wóor li nga xam ne damay dajale li bët bi nga xam ne damay mën a laaj xam bu ba waaye nee na ñii ñëpp ba ma leen ko laajee radiyallahu anhum fa amaru yàlla na yàlla gërëm leen ñoom ñëpp mu ne fa amaru ñoom ñëpp ñu digal ko bi zalika ci boobu la mbir waaw mu ne qaala Yahya moom ibnu abi Kathir wa axbarani te xabaran ma Abu Salama mooy ibnu Abdurrahman anna Urwata ibn Zubayr ibn Awwam anna Aba Ayyub te Abu Ayyub al Ansari mooy Khalid ibn Zayd uh, al Najjari al Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu gën a siiwee ci Abu Ayyub moom mooy ki këram ci la Yonent bi sallallahu alayhi a dal mm-hmm. ba mu Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waa Basra la. E, e, radiyallahu e, taala anhu moom xadisam cinquante xadis moom mooy musnadam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci juróom-ñaari xadis imam al-Bukhari ci benn xadis mu ne waaye moom bañ ko laajee mu ne tamit maanaam kon dafa indiwaat ci même càllale gi ci jëmmi càllale gi ci jëmmi càllale gi mm-hmm. moom muy Ibn Abi Kathir mu jëlee ci Abu Salama mu jëlee ci Urwa ibn Zubayr mu ne waaye mu ñëwee mu ne Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu axbaro xabaare ko na ko annahu niki moom itam a dégg na zalika mbir bii min rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah, moo imam ad-Daraqutni rahimahullah daa a jàpp ne li njuumte la ah déedéet moom dégguwu ko ko parce que hadith bi ci tegu dafay wax ne ci Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu da ko dégg hmm. waaye xaqiqatan ah, njuumte amu ci ndax ne wér na maanaam dégg na ko ci Ubay ibn Ka'b waaye dégg na ko ci yent bi tamit loolu mën naa ne mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam xadis mm-hmm. euh, bi euh, gisoon nañ ko ci xadis numéro 179 moom mooy nekkaat tamit maanaam benn partie ci xadis bi te moom mooy partie bi wax ci Seydina Abu Ayyub al-Ansari bi radiyallahu anhu moom dinañ ko gisaat mooy ci xadis bii ci tegu mm-hmm. insha allahu taala imaamu Muslim solo na ko tamit xadis numéro 346 ak 347 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 199 imam Ibn Maaja 607 imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko xadis numéro 448 ak 458 solo na ko xadis numéro 21087 ak 21090 ak 23531 ak 23575 kon wa ashaabu kutubu sitta ñoom solo nañ ko moom des imam Abu Dawud ak imam Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo maanaam ñett ñett la daal wala ñeent ñeent ak ñett ak ñaar voilà maanaam imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi ñoom ñoo ko solo rahmatullahi mu bil isnaad al fi awwal al-kitaab ilayhi Musaddad ibn Musarbal ibn Murabal ibn Mugharbal dañu xam ibn Mustawrad al-Asadi ma Abu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, loolu moom mooy dakkantalam euh, moom gis nañ ko gisaat ko rahimahullahu ta'ala moom imam al-Bukhari solo na ci moom ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom euh, directement te loolu bu ñu xoolee li ko waral mooy ak bi mu génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa waaye lu bari lañ solo moom ngir màggaayam imam al-Bukhari solo na ci moom trois cent quatre-vingt-dix-sept xadis imam Muslim imam Abu Dawud solo ci moom cinq cent soixante-dix-huit xadis imam at-Tirmidhi moom benn xadis la solo ci intermédiaire ci moom imam an-Nasa'i ñaari xadis la solo ci intermédiaire ci moom mi ngi gane adduna ci année cent cinquante cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maana qaala mu ne haddathana Yahya te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan mooy imam xaafis bu mag boobu rahimahullahu taala nga xamante ne ko eh, si si maanaam eh, sëriñu yu mag ñoom Shu'ba Sufyan ath-Thawri imaamu Malik eh, ñooñu ñu mag ñooñu ponkal yooyu ñoom ñooy ñoom ñooy ay sëriñam imam moom te ñoom a ibn Mahdi et cetera maanaam te taalibeem yi ñoom ñooy ñan ñooy tamit ponkal yi imam ibn Hanbal imam ab ab eh, Abdullah ibn Mubarak eh, imaam eh, ki ci des Ali ibn madini gaa yu mag ñoom Musaddad mi Amr ibn Ali al-Fallas Yahya ibn Ma'in ñoom ñooy taalibeem yu mag ñoom ñooy ay taalibeem maanaam moom daal ponkal la daal ci gépp anam waaw moom nga xamante ne imam Shu'ba da koo da ko kii imam Sufyan as-Sawri da koo màggaloon loolu te da dafa woon ci mokkalam gu gu rahmatullah alayhi moom mi ngi gane adduna euh, cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw kon soixante dix la la dund rahimahullahu taala an Hisham ibnu Urwa yaakaar naa gis nañ ko an qaala nee na axbarani xabaar na ma abi san bayi qaala na axbarani Abu Ayyub te mooy al qaala nee na axbarani xabar ubay ibn kaab radiyallahu anhu ñoom ñëpp gisoon nañ leen annahu ne qaala nee na ya rasulallah ndow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida jamaa bu daj bu bu jotee ar rajulu góor ak jigéen ji fa lam yunzil te wàccewut maanaam mooy génnewul man yu qaala mu ne yaxsilu day raxas maa li nga xam ne massa laal na almarata ndaw si minhu ci moom summa topp yatawadda'u day daal di jàpp wa lii te mu julli maanaam kon càngaayal farata amu fii kon loolu moom mooy wax ji nga xamante ne moom mooy euh, waxu ñooña waaye nga gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, buy indi xadiis bi bi mu ko maanaam bunt ko indi mooy acte bi mu ci bëgg manam bi mu nga xam ne moo daf la bëgg a wax ne la xadiis bi donte dañ ko folli mm-hmm. indi woon naa ko ci baa kitaabul wudu ngir acte mooy li laal pëyu ndaw si mm-hmm. li nga xamante ne moom mooy génnee ci pëyu ndaw si mm-hmm. loolu ndax sobe la wala déet loolu laa la ci bëggoon a jàngal waaye fii dama koy indi ngir leneen looloo tax mu muy teg ci lim ciy teg mm-hmm. waaye Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu imam at-Tahawi rahimahullah soloo na ci ay xadiis yu dëgër ñu ñëw ba ne Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu jamonoom dafa dajale saxaaba yi maanaam ne yéen naka ngeen di wuutee ci masala bi te yéen waa yéenay waa Badr yu ne yéenay waa ahlu Badr yéen a fekki woon Badr naka ngeen mën a taxawee di wuutee yéen ñëpp ci masala bi ndax ñenn saxaaba yi radiyallahu dañ doon wax naan déedéet non dañuy sangu sangaayal farata ñeneen ñi ne déedéet jarul sangaayal farata mu bu dee yéen yeneen ci sallallahu alayhi wasallam daan ànd ak moom nekk waa Badr yéenay wuutee ci masala bi kon yéen ñi ñëw ci ginnaaw de xawuma kon lu ñuy def ñu dajaloo Seydina Ali ne ko karramallahu wajhahu ne ko nañu laaj soxna Yonent bi sallallahu ñu dem laaj Sayyidat Aisha radiyallahu anha Sayyidat ne deet dañuy sangu farata de ne loolu moom mooy li mujj ne dafa war a dañoo war a sangu farata ci loolu mm-hmm. voilà moo tax Seydina Ali Seydina Omar radiyallahu anhu daal di ciy teg ne képp ku gisati muy wax leneen lu bokkut ak lii Sayyidat Aisha radiyallahu anha wax danaa ko maanaam ja'altu lahu nakalan danaa ko danaa ko teg punition boo xamante ne dina servir de leçon pour ñu ci des waaw waaye ci beneen riwaaye aw ja'tuhu darba danaa ko métital ci ay dóor maanaam di gis ne. loolu moom moo tax loolu nekk li mujjee dëgër li mujjee jàpp ba nga xamante ne yenn ci borom xam-xam yi rahmatullah jàpp nañ ne loola amatutoon maanaam wuute googu amatuloon ginnaaw saxaaba yi radiyallahu waaye nag amaat na ndax Abu Salama lu la wax comme niñ ko waxee woon sànq comme Ata ibn Abi Rabah rahimahullah moom daraan na damay sangu waaye ngir ñu moo gën a wóor amma imaam al-Bukhari rahimahullah maanaam toxal gii mu ko taxal loola tax muy leeral mu ne qaala abu abdullah al buxaari rahimahullah ne alxaslu sangu axwatu moo gën a sàmm moo gën a wóor waaye euh, wax jii nag moom la euh, moo xaw a lënt maanaam moo gën a wóor c'est-à-dire que mën nañoo sangu farata comme mën nañoo jàpp waaye nag nañ jàpp nañ sangu daal moo gën a wóor alors que amaan na loolu jubluwu ko ci lim ci jublu rek moom mooy ne même yow boo demoon ba gis yii ak lu mu dëgër dëgër dëgër ci yow quand même sangul sangaayal farata quand même moo gën a wóor man loolu laa lay conseiller mais man sama mazhab mooy dañoo war a sangu farata leeral naa ko ci baabu idal taqal xitaanaani foofu leeral naa ko fa waaye yow yow laay waxal maanaam moo tax al imam ibnu arabi rahimahullah lu wuute bi nga xamante ne moom maanaam lënt lënt bi nga xamante ne moom moo amoon ci ci moom maanaam ngir ne naka la mën a waxee lii bàyyi xel rek waxu Daawud az-Zahiri nangam nangam rahmatullahi alayhi laa yu mel noonu te ñoom seen wax kenn du ko bàyyi xel ngir ne seen wuute waruñu ko bàyyi xel seen wuute ndax ijmaa la ñuy jàpp ne am na donte loolu dese na nekk lu dëgër xaqiqatan parce que quand même seen wuute dinañ ko bàyyi xel parce que ay imam lañ comme yeneen imam yi ay mujtahidun lañ comme yeneen yi au moment où moom mujtahid la wuuteem dañ koy bàyyi xel kiñ dul bàyyi xel ay waxam mooy mooy wuuteem mooy ku dul mujtahid voilà sa masse moom ñun bu ñu waxee suñu wax amul importance mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi ñoom nga xam ne ay mujtahiduna la seen wax kam mën daf na ko bàyyi xel li ëpp nag li tax borom xam yi ñenn ñi rahmatullah naan seen wax duñ ko bàyyi xel mooy la fait que d'accord luñ ci xiyaas ak yu ma noonu ah euh, mais ba pare dañoo jàpp ne ijma'u saxaaba yi mooy lay waaye ijma'u ñurul saxaaba yi du lay waaye loolu mazhab la loolu gis-gis la bu noble boo xamante ne mën nañ ci ànd comme mën nañ ci bañ a ànd waaye loolu warul tax ñu ne seen wax matuta bàyyi xel seen wute matuta bàyyi xel en hankay waaye nag ala kulli xaalin ak lu mën a am ak lu mën a am ñii boroom xam-xam yu njëkk yëpp maanaam maanaam bu lu ñu mën a wax mu en tout cas ba jamono ju mujj yi moom yu mujj yi moom maanaam ñoom bi ñu fi moom ijmaa dafa am ci biir ijmaa daf cee am imam al-Bukhari rahimahullah mënti riiri ijmaa boobu mënti riiri masala boobu moo tax euh, la imam Ibn Arabi lënt lënt boobu am ci moom d'ailleurs ñoom al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ñoom ñoom euh, mbir mi hatta niñ koy tontulee dafa dafa dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a euh, dafa xawuta leer ci ñoom maanaam ci lënt lënt boobu waaye xaqiqatan li nga xam ne moom la ñu gis mooy ne imaam al-Bukhari rahimahullah bu waxee ne wuute am na ci itam maanaam te lii moo gën a wóor maanaam li mu ci namm lenn kese la mooy yow mi yow laay wax li muy def waxoon na la ko ci baabu idan waaye yow laay wax yow dégg nga euh, mu ne wa ndax lële al axiru mooy li mujj lële lële mooy lan mooy masala bi nga xamante ne mooy bu mujj bu lële wa innama li am ba def mooy bayyan naa dañoo leeral biir mi rek lixtilaaf ngir wuute bi ñu wuute maanaam euh, riwaaya karima la wa bayyan naa ixtilaafum dañoo leeral rek seen seenu bu wuute euh, subhaanallah euh, imam al-Bukhari rahimahullah fii la tëjee lan kitaabul ghusl Euh, maanaam dangay ngay gis tout temps sew sew ni muy tëjee mbir mi ndax boo xoolee daf ni lee lale aaxiru mooy li mujj maanaam mu naa la masala yi nga xam ne ñoo mës a am ci wàllu càngaayal farata yépp indil naa la ko ba bi mujj buy borom ko xam ne mujjee jàpp mujjee am wuute mujjee am ijmaa ci mbir mi masala bi mujjee am ijmaa mooy bii ma la bi ma lay tuddal nii manit kon mu mel ni comme danaan la Euh, mboolem masala yi nga war a soxla boo lijju lijjutoo bu baax a baax sama saxex bi ci biir ruslu kitaabul ruslu bi li ma ci indi boo ko lijjutoo bu baax a baax da nga gis ne mbooleem masala boo ci soxla ci wàllu càngaayal farata da nga ko ci gis ba bii mooy bi mujj bi ah, ba bii mooy euh, waaye terewut ba pare daal ne te leeral nañ seen wuute yi maanaam nga gis ne léeg-léeg nga gis moo tax muy ubbee buntu buy wax nangam daal di indi beneen buntu maanaam ngir rek wuute yi borom xam yi di indi yëpp nga maanaam mbir mi leer ci sa bopp mu indi ay taaliqaat indi ay ah, mawqufaat ak yooyu yépp ngir mën a leeral mbir mi maanaam ngir mën a leeral wuute yi borom xam-xam yi ah, wuute rahmatullahi alayhim ah, léegi ci imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah Euh, mu ne xaatima bi mu ne kitaabul ghusl ak li nga xamante ne moom la am ci ay atte ci ay atte janaaba am na ci ay xadis marfu'a yoo xamante ne 63 xadis la nee na yi ci baamu ci li weesu ak yi ba léegi nii mooy cinq xadis yi jokku moom mooy 21 xadis ñoom jokku yi ci def nag ay taaliqaat lañ ak ay mutaabaat euh, li nga xamante ne Euh, moom mooy li nga xam ne moom mooy li ci nekk moom kese te raxul dara mooy vingt-huit xadis boo xamante ne benn bi mooy mu muallaq la te moom mooy xadisu Bahz ibn Hakim an Abi Ja'd boobu rek moom mooy muallaq nga xamante ne boobu moom xadis la bu leer waaye dag muallaq la imaam Muslim rahimahullah dëppoo na ci solo imaam ak imaam al-Bukhari rahimahullah xadis yi fi nekk yépp ba mu def xadis Bahz ibn Hakim boobu an Abi an jaddihi ak ba mu xadiisu jaabir bi nga xamante ne moom lay wax ne doy dañoo war a doyloo ci sangoo saa ñu ngi fàttali ko xadiis boobu biñ koy laajee naan ko saa du ma doy al-Hasan ibn Muhammad ko doy na ku la gënoon waaw te gën laa bëri karaw ak euh, xadiisu anas sayyidina anas bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la doon wax naan kaana yaduuru ala nisaa'ihi wa hunna ihdaa ashara fii laylatin wahida mooy bi muy wax mooy bi mu njëkk indi xadis bi avant muy indi mutaabaatu Sa'id uh, ibn Abu Aruba bi ndax mutaabaa Sa'id ibn Abi Aruba bi moom la indi waat ci beneen xadis bi biñ ko mujjee gis boobu mooy wax ne juróom-ñeent la mais bi muy wax onze boobu imam Muslim indiwu ko uh, xadis bi nga xam te ne moom lay wax ne Ah, dafa sangoo moom yenent bi sallallahu alayhi ak soxna kenn ci soxnaam yi ci benn ndax mooy ma ma imra'atan min nisa'ihi xadis boobu nga xam ne dafa préciser wul bi radiyallahu ta'ala anha bi muy melalee cangaayal jigéen ji ci janaaba boobu tamit ndiw am na ay xadis yoo xamante ne asaar yoo xam ne mawquufa lañ dañoo yam ci kaw saxaa ci saxaaba wala ci taabi'i mu ne yooyu moom fukk lañ yi nga xamante ne ñoom lañ ci taaliq mooy mu yi yooyu juróom-ñaar la yi ci jokkoo ñett rek la te moom mooy xadis Zayd ibn Xaalid mooy al-Juhani bi mooy mu jëlee ci Sayyidina Ali mu tudd moom ci buntu bu mujj bi bu fekkente ne dañ koo jokkale nag maanaam ne laaj nañ yenent bi sallallahu alayhi bu boobaa euh, day daal di jokk day daal di jokkoo ci nga xam ne ñoom ñooy ba ci marfu'i bu boobaa ñett day daal di doon te moom mooy euh, yi nga xamante ne moom tamit da ko wéetoo ci wëlif imam muslim ah rahimahullahu euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci kitaabul usul muy càngaayu farata ñu gis ne cangaayal farata kon dafa laaj euh, bu ñu xoolee masala yëpp dañuy wër wërloo ci ne nit ki bu amee cangaayal farata dafa am ci lu koy lu ko ci lu koy bu amee janaaba te ci wàllu janaaba rek la traité moom mooy waral cangaayal farata et su fekkente ne nit ki dafay sangu daa war a matale yaram bi yëpp te benn moom moo ci farata te loolu la borom xam yi dëppoo rahmatullahi alayhi moo tax benn yoon lañ ci sangu comme leeru borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi subhaanahu wa ta'ala leeram yi bu la dalee benn yoon la lay dal bakkan bi set bakkan bi seey bu booba nga daal di sangu sangaayal farata su loolu amee ci lay amee sa xol ci lay dale ndax xol day jàllar ko diggante yu baax yu bon diggante yenn melo yi et bu ci leer benn toq ci toq leer yi dalee rek leeru borom bi subhaanahu wa jeex na moom mooy ndoxum ndox mi nga xamante ne moo lay sellal mooy mooy maa ul xayb bi lay laabal te loolu du dara lu dul alquran ak sunna yonent bi wa alihi wa moom nga sangoo ci boo ak boo ci jàppoo boo ci jàppoo moom day dindi sa jikko yu waaye boo ci sangoo sa xol dootul mën a day day maanaam sa bakkan day day day day mos dee sa xol day stabiliser wu ci lu baax kese sa xol dootul demati ci lu bon abadan alors que boo ci jàppoo sa jikko yi ñooy baax maanaam ñoo dul defati lu bon waaye am na différence entre nit ki du def lu bon ak jamais xolam di dem ci lu bon xolam di nekk ci yàllay kese loolu moom mooy boo fekkente ne da ngaa lapp da ngaa sangoo cangaayal farata ci maaul xëy bu boobu bu boobaa nag moo tax janaaba benn yoon nga koy am dootoo ko amati lool bu xësee ba am dootoo da amati janaaba moo tax am na ci awliyaaw yi ñoo xamante ne xaqiqatan soxlawuñu sangaayal ba waaye dañ koy waaye nag dafay nekk loo xam ne day tegu ci seen kaw ngir buntu sharia moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam daan sangu cangaayal janaaba te sikk nekkul ci ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa laab ci biir activité mu daan wër ci soxnaam yi te jamono ji muy ànd ak soxnaam yi jokkoo gi muy jokkoo ci boroomam subhaanahu wa ci la daan gën a mate comme ni nga xamante ne d'ailleurs euh, gisoon nañ ko sax ci kitaabu wudu baabu tasmiyatu fil wiqaa'i wa ghayri tudd ah wax bismillah booy jote ak ci leneen waaye tamit ci cangaayal farata jote gi moom mooy tax nit ki aman na loolu tax imaam al-Bukhari rahimahullah sax mujjee indi maanaam masala boobu masala yi izal xitaanaani ak masala yi maanaam mujjee koo indi et que li tax ñu ñu daan jàpp te daanu ñu sangu farata ci njaalbeen gi mooy ne saxaabay ragaal ñoom dañoo selloon soxlawuñu woon ñoom ñuy sangu farata moo tax nga gis saxaabay ragaal amaan na tamit loolu mooy ma bi tax wuute googu yam foofu et que ginnaaw ñoom ngir ngir ngir yeneen bi saa saam ni mu téye seen loxo ànd ak ñoom maanaam dugal leen ci boppam ñu nekk ci ñu sell ci cosaan ci biir ak ci biti gannaaw ñoom nag nit ñi ci def lu ëpp ci nit ñi ay awam lañ ñoom dañuy soxla di sangu cangaayal farata atte boobu ñu mujj ko saxal mu nekk farata ci ñépp ci aarif bi ak kudul aarif bi ngir ne lay tax nga man a yegg ci niveau boobu loolu mooy faaw nga sa nga jeex tàkk ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ci zahir ak ci baatin te loolu saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañ ko incarné woon ginnaaw ñoom nag ñu néew a néew a mën a matal loolu ay afraad maanaam ay ñu ndaw ci ñu ndaw ndaw a ndaw ñoo mën incarné loolu ba tax bu ñu ànd ak seen soxna yi dañuy gën bi nekk ci sellte waaye du ñu rek ñu wàcc di amee di amee ak luy tilim ci ñoom waaw mais cangaayal farata mi ngi amee ci nit ki fexe ba leeru alquran sax ci xolam loolu moom mooy tax bakkanam dee complètement bakkan bi day seey complètement day seey bu seeyee day wëlbatiku nem dajeeg ruux bi jeex ci ruux bi bu ko defee nit ki dootu amati bakkan mais ruux kese lay am mais noonu la mën a nekkee koo xamante ne day am janaaba am janaaba am janaaba ba mel ni yéefir finalement yoon lañ ci àll musal parce que yéefir yi foo leen fekk ñi ngi janaaba yaakaar naa loolu jar sa leeral euh, lu tax ndax duñ sangu farata jamais noonu la nit ki mën a nekkee ci baatin koo xamante ne jamais mu sangu farata boo ko fekk mi ngi janaaba luy waral janaaba googu mooy dafa dem ba xolam tilim bakkanam noot ko ba nga xamante ne ah, bakkan bi dafay dafay dafay dafay wàll day engrais comme gangrène lay def day wàll roox bi ba mujj ba roox bi ci boppam wëlbati ku nekk bakkan maanaam moom dootu amati roox bakkan rek la am côté léegi xam nga roox leer na bakkan lëndëm la ruux bi mën nay dem di dal ci bakkan bi ba nga xamante ne léegi bakkan bi day mujjee dem ba nekk ruux nga xam ne lu bon du xamati du ko bëggati waaye mën naa dem ba ruuxam mu ko bakkan nga xamante ne lu bon rek lay xam te ci lu bon rek lay ne kooku moom janaaba bu mat sëkk la nekk moo tax ku xam borom bi subhaanahu wa dëgg maanaam am njàcc aarif ni muy def mooy moom fu xolam demee ci leneen lu dul yàlla rek loolu jàpp na ni dugg na ci janaaba dugg na ci musiba loolu moom moo tax ki mat alkamal maanaam ak mat mooy laab gu mat sëkk nit ki bu demee ba laabam mat mooy nekk na ko mat naka la laabam di mate bu boobaa ci lay nekkee ci as-salaat moo tax as-salaatu moo tax ak taxaara di ko jiitu moo tax nekk taxaara moom mooy genn wàllu laab mooy nisful nisful iman mooy genn wàllu ngëm gi ne ngëm gi mooy julli gi jokkoo gi ngay jokk ci borom bi subhaanahu wa ndax nit ki bu demee ba laabam mat ci lay nekkee ci jokkoo ko salaatu mooy jokkoo julli ndax julli baat bi as-salaat mu ngi ko as-salaat bi tekki jokkoo connexion dootul deñati connexion diggante mu borom bi subhaanahu wa loolu tax ah, loolu tax al imam Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu daal di waxoon loolu ku nekk ñu wax ko lu muy def ci kéemtaan kii day naaw ci ngelaw lii mu ne picc yi dañ koy def loolu du dara kii dañ ku ne wax ko mu ne nii dañ koy def nangam lu ne ñu wax ko mu ne seytaane saa dañ koy def dem dëkk dëkk ci diggante xef ak xef seytaane yi dañ koy def loolu du dara kiimtaan buñ ko wax mais buñ ko laajee kon fa mal kamaalu indaka mu ne an takuna ma'al xalqi fi zahir wa ma'al haqq fil batin mooy nga nekk ak mbindee fi ci zahir waaye ci sa biir doo nekk ak kudul dëgg gi sax te mooy buur yàlla subhanahu wa ta'ala loolu boo demee ba mel noonu mooy sag laab mat na sag cangaayal farata set na